alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jul ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq ni ñu ko dooree woon ci bismillahi rahmaani rahim bi koor gi doo tàmbali ba tey jii nii ñu fas yéen ko motli ci alhamdulillahi rabbil alamin ànd ko yéen ànd ak ànd ceeg muassasatul wafa'i bi huquqil iman kon ñu ñëw ci programme tay bi rek insha allah fas yéene ànd ak yéen rek ngir motli jataay yi nga xam ne tàmbuli woon nañ ko ànd ko yéen di koor gi tàmbalee ba léegi di ñaan suñu borom subhanahu wa mu fekke loonu ko ay at yu baree bari te lii nga xamante ne moom lañ ci def te lépp ñu jublu ci aw yiw yàlla nungul ñu ko te làqal ñu ko fu yàqu yëgut fay ñu ci lu kawe suñu yàlla ñu ko yàlla def defal ñëpp xam naa ne tey dañ fee am ay gan yoo xamante ne kenn ku nekk dangaa jóge ci béréb bu sori ñëw fas yéene ànd ak ñun ngir feeñal ci yéene ci liggéey bii nga xam ne mu assasatul Wafa bi foofa fi imaan moo koy def ba tax na du ñu guddal ci wax ji dañuy dugg rek ci liggéey bi xam naa ne ñu présenté leen gan ñi nga xamante ne ñoom lañ ci am tey ji insha allah da ci njàlbeen danañ jox sëriñ Moustapha Diakhaté Xaarimul Xadim mu andi ay kaddu suñ ci jógee danañ jox sëriñ Alaaji Fallu Ndiaye Seex Ndindi moom tamit dana fi danañ jox tamit allah sëriñ Yankooba Badiane dana ci sànni ay kaddu sëriñ Fallou loolu tamit incha allah gis na ko jox kàddu bi moom tamit mu sànni ci kaddu sëriñ Xaadim Mbakke mu sëriñ Moussa tamit danañ ko jox kaddu gi su ko defee moom moom mooy wax ci turu muassasa bi am ay leeral yoo xamante ne dana ko indi ci ni nga xamante ne noonu la muassasa bi doxee ak li nga xamante ne moom lañ def ci kanam. sëñ Basiru sëriñ Basiru Mbakke Abdul Xudas bi incha allah bu àgsee gis na ko jox kaddu gi ci lu gàtt rek. mu indi ay kaddu yoo xamante ne daf koy wax ci turu Serigne Cheikh Khadim mi nga xamante ne liggéey bi ci ndigalam lañ koy amale kon li may def moom mooy mooy jox kaddu gi Serigne Moustapha Diakhaté Khadimul Khadim su ko defee mu indi ay kaddu yoo xamante ne dana ko indi liggéey bismillah alhamdulillahi seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi xadim yi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi diin bismillahi rahmaani rahim barke Cheikh Xadim jërëjëf Serigne Touba ki Serigne Touba borom Touba moroomantewul bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen balu di leen balu àq di ànd ak yéen di jéggul yàlla sunu borom di ko sant ci xéwalam yi rawatina xéwal bi nga xam ne mooy boole gi mu boole Serigne Touba sant yàlla ci boole gi mu boole ak Serigne Touba di ñaan yàlla itam ci kattanam ak mbaaxam mu yàggal fi ki nga xam ne tey moo nekk ci bopp yoonu murit mu Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké yàlla yàggal ko fii may ko fan wu gudd ak wér li mu yéene liggéeyal Serigne Touba lépp mu eggale ko te ñu ànd ko moom di nuyu léegi sëñ Bass bi soog egg si ak it sëñ Fallou bi nga xam moo nekk suñu wet ak bokk yi nga xam ne dañ fi war a jël kàddu yëpp ak ñi teew ginnaaw loolu xam naa ab tënk bu gàtt rek lay doon ndax ginnaaw jaaroon nañ fi yéene moom mooy eggal nit ki na fu rekk rek waaye wax nañ ko sëñ Ahmadu démb biñ jokkaloo ndax jógee Ndar démb ci guddi dem Ndakaaru ñëwaat tey loolu yëpp bëgg woon liggéey bi noo yéen a ko bokk rek te fu ngeen ci toll toll li ñu fi doon waxtaan nag mooy wàllu communication ak yoonu murit jotoon nañ cee wax lu lu tënku rek ndax dafa yaatu waaye tey bu ñu bëggee def ay conclusion wala loo xam ne man ay tawsiyaat la dañuy seet benn bunt bu nekk rek ñu am luñ ca junj ndax waxtu wi moo ko dul maye mooy bi ci jëkk mooy damay fàttali ni loolu ñuy wax wàllu communication muy jokkaloo te muy jaar ci mbirum rajo yeeg journal yeeg télévision yeeg yooyu dafa am solo am solo goo xam ni nun yitte jiñ ko war a jox dëgg-dëgg jox guñ ko ko war a jëfandikoo it ko ni naam am na ay jéego yoo xam ni tàmbali naa dox ci wàllu loo xam ne ci yoon wi ay rajo ngi juddu ba ci télévision bi ci jëkk waaye nag dafa am loo xam ni mënees na caa bëgg sant ca waaye doxalin bi moo des loolu ñuy wax wàllu xarañ ci doxalin maanaam profession itam dañ ko war a sàggan waruñu koo sàggan ci lu ci wàllu googu ba ci topp itam mooy jumtuwaay li mu laaj ci ay moyens loolu dafa war a mat sëkk ngir nit ñi mën a communiquer ak li nga xam ne noonu la yoonu mu bëgg di doxale te génnul islam di alxuraan ak sunna kon daal ci wàllu googu li may tënk mooy communication waxoon nañ ci lu yaatu waxoon naa leen ni leen ba yàlla sàkkee doomu aadama ba léegi li nga xam ne ci la doxale lépp ci la defe lépp ci la bindee kawnu bi mi ngi ko bindee ci baatu kun innama amruhu ida arada shay'an yaqul lahu kun fayakun ci kun la saxale lépp ci la defaree ad asamaan ak suuf ak lépp kun rek lay wax mu nekk kon communication foofu la tàmbalee yonent bi bu ma si ñëw bu ne itam ci communication nga jaar muy wax ak nit ñi jokkaloo ñoom ba lëgg bëgg ñu dégg ko ñu dégg ko kon nag bokk na ci sunu jàmbaar ji nga xam moom lañu yaakaar tey ak ëllëg am na fi loo xam ni xewoon na ci lislaam te loolu mooy moo moo sos l'islam mooy lislaam bi muy sosu du woon ay xalima ak i daa leen doon binde du woon ay tableau la ñu yoroon ak crédit ci bind di jàngal nit ñi déedéet lii nu xew xewlu woon maanaam lislaam daara ji ko sos amul daa daara ji sos lislaam amul daa yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu daan communiquer ci wax rek la daan def toog di wax ak saxaaba yi ak ñi ko yaakaar nii nu toogee muy wax ñuy dégg waxoon naa leen ci ginnaaw itam bi ñu jëkkee waxtaan ni leen risaala bi benn mooy alxuraan maanaam kim ci kim jóge mooy ci yàlla la jóge ci kan la jaar wasila bi mooy yant bi ci moom la jaar ci kan lañ ko jëmale ci mbindeef lañ ko jëmale kon loolu mooy im communication mooy li nga xam mooy risaala bi mooy alxuraan bi mooy liñ bëgg mu jàll ci kan lañ koy jaarale ci yonent bi ci kan la jóge ci yàlla ci kan lañ ko jëmale ci doomu aadama yi loolu mooy communication waaye nag dafa yaatu lool buñ ci bëggee dellu si waxtu wi duñu ko may li ma bëgg a wax rek mooy Cheikhul Khadim ci boppam ci biir communication bu buñ koy xool dafa am loo xam ne dafa raafoon ci lislaam raafoon na amatul woon moom rek moo ko dekkal moo tax Cheikh Siria Baba di ko wax ni ko antal murabbi bi ma rabbal aminu bihi xarfan bi xarfin fa ma fil jiil sharwaaka yow Serigne Touba yow rek képp dong yaa fi yare ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon yare fa ma fil jiil sharwaaka moroom nekku loolu nag Cheikh Sidé Baba moo ko wax Sëriñ Tuubaa loolu it li tax ñu wax ko am nañ ci firnde yu leer boo xoolee ni bi fi ñu yonent bi jógee ginnaaw lislaam taxaw ba am doole ci bind lañu daan def jël daag jël encre ak yooyu yëpp mais ni nga xam ne noonu la yonent bi taxawale woon lislaam mooy daara ju amul daa loolu kenn gisatu ko woon mel num Sëriñ Tuubaa rek moo ko delloo toog ak nit ñi di wax ak ñoom di leen defal ay isharat di bind ci suuf ay tomb ba ñu wëlbatiku di di déyaaleeg seen borom loolu Sëriñ Tuubaa rek moo ko delloo kon daara jooju raafoon na ginnaaw yonent bi Sëriñ Tuubaa moo ko dellu su muy daara ju amul daa ñi nga xam dañoo dekkoon di ay nit yi démb bokk fu baax itam ñëw jébbal seen bopp Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa ci toog ak ñoom rek la daan wax ak ñoom ak di bind ci suuf di wax ba ñu xëy gën ñëpp di wàllu kon daara ju amul daa bu dekkee tey Sëriñ Tuubaa moo tax bi ko Cheikh Sidé ne yow rek yaa fi yare ni yonent bi doon yare xarfan bi xarfin lettre par lettre maanaam ni yonent doon yare mennum yow dong yaa ko fi si yow Sëriñ Tuubaa Cheikh Sidé Baba moo ko buñ bëggee nag ni ma ko waxee ci gàttaayu waxtu wi lépp mënuñ koo indi waaye nu dellu si xam la ni danoo toll ci jamono joo xam ni ci biir communication alxazwul fikri da cee da cee bari doole lool mooy ni ñuy xeexe ba nun du nu am identité maanaam nun ci suñu bopp dut nu nuru li ñu doon dañu tuddoo jullit rek ñu ni wax nañ laa ilaha illallah muhammadu rasulullah waaye ci sunu comportement ci sunu colog ci sunuy wax ak ci sunu jëf ak ni nuy lekk ak ni nuy jëflante yépp dootu doon daray murit dootu jege loolu nag mooy mooy danger bi nga xam ne ci lañ toll fi ñu toll nii jamono ji nag noo ngi ci loo xam ne xamuñu lu mu doon guddi gu bët sëtigul mooy nit ñi communication ñi ngi koy jaare ci rajo bi ak ci télévision bi ak ci journal yi ngir soppi doomu aadama yi ba ñoom li ñu doonoon ñu doon loola benn ci télévision rek mën naa ci joxal misaal bu gàtt bari na ay xale yu jigéen ak yu góor ci biir réew mi yoo xam ne mosuñoo dem Amérique mosu dem France waaye boo leen romboon ci mbedd mi da ngay defee ni maanaam léegi lañu wàcc aéroport Dakar jóge France wala États-Unis lu tax ci seen comportement ci niñ solo bu ñu waxee nga jàpp ne léegi kiy wax yow Boston la juddoo dafay ñëw rek vacances loolu yëpp ay erreur la yoo xam ne li nga def mooy communication moo ko def média moo ko def télévision moo ko waral ndax ñooñu ñi ko gisee ci télévision bi di ko jéem a roy ak ni ñuy waxe te dama wax ni am na benn la boo xam ne dal nañu problème bu rëy mooy ku say gàmm jotliwul xaw ma nu ñu ko waxeeti doo doo doo wogganti comme ñun dañoo nekk situation wax dañoo war génn suñ bopp ci coono bi ñu nekk wàllu économie nu jëm ci karam am ci doole ba moom suñu bopp nu mën ñun mënaguñ loolu moomaguñ suñu bopp nu wëlbatiku nag ñee nga xam ne mën nañ seen bopp ba noppi te yaakaar bi dara ñu bëgg luñ def ñu def ko lu mën ñu man ko luñ nekk ñu nekk ci loolu pertement mun ko weesu comme ñun mënaguñ suñu bopp te yàgg yàggit bu mënoon suñu bopp leen war mooy dëgmal yàlla suñu borom dëgg dëgg yaakaar naa ni mënoo di xëy doo ndékki doo añ doo reer wala benn kaasu ataay ngeen naan ci ni ko nit ñuy waxee léegi situation yi ba nëpp wëlbatiku nag léegi yow di nga ngay boo amee fukki junni wala juróomi junni wala ñaari junni nga jënd ko dàll yoo xamante ni bii mat na ñetti kilo di ko sol te amul la njariñ loolu ñàkk fayda mënu ko weesu waaw dàll yoo xam ne ñetti kilo mën ta ko nga wëlbatiku bënn sab nopp li nga xam ne ci communication moo gën a yées nga gis benn waaye bu sol bu jëkk ci Sénégal lañu daan wax ci communiqué bu nit di wax dañ naan ah man de sama mbub mi doon furi du ko du ma yóbbu ca xew wa mbub mi di furi du ma ko yóbbu ca xew wa léegi weesu nañ mbub mu furi maanaam li ñu sol mooy jean délavé maanaam loo xamante ni bi ak jean déchiré da nga daan daax sa yére ba bu xotti ko tuuti rek da nga koy ñëw soog génn léegi rek lan léegi li ñu jënd mooy jean buy jar fukki junne lu tax dafa xottee ko moo tax ñu ko jënd loolu ngeen di gis xale di ko sol wóom yi kuppati ko maanaam loolu loolu mooy ban xeetu nit loolu mooy ndax kooku mooy nit Sëriñ Tuubaa ndax kooku mooy ndax kooku mooy jullit bi loolu yéen xale yi ci ngeen war a bàyyi xel bokk na ci li nga xam dañ koy junjitam ndax gàtt waxtu yi muy les grandes lignes rek li ma wax léegi dana toll Sénégal fi mu toll foo toll bokk yi nga xam ne jàngi woon na ñëw suñ fàlloo ngi nii ak ñu bari ñeneen am na bokk yu jàngi ba ñëw ci réew yi arab yi waaye loolu ci na nga xam ne ñun ñëpp noo bokk nag ñoom jàngi ba ñëw te it kenn ku ci nekk ñun ñëpp sunu maam ya daa àndoon Sëriñ Tuubaa te ñu jëkk a gëm Serigne Touba ñoom ay aqtaab lañu maanaam yonent yi sax bi ñu wootee ñi leen jëkk a gëm seen baadoole réew ñoo leen jëkk a gëm mu ngi ma jégalu ci kàll bi maanaam ñi gën a xeebu yonent yi bi ñu wootee ñoom ñëpp yàlla yónni leen ñi leen jëkk a gëm ñi gën a xeebu ca seenu xeet ñoo leen jëkk a gëm anu miinu laka wattabakal ardalu yonent yàlla nu wax lu ko waay garmi yi dañ ko boo bëggee nu gëm la ñi la jëkk a gëm ay baadoole la nan dàq leen ñoom ñu dem ñu gëm ba noppi waaye ñun baadoole yi ñu jëkk gëm yonent bi sax wax nañ ko ko Sëriñ Tuubaa nag bi mu wootee du maanaam ay ay ñoo xamante ni bi ay dof lañ wala ñu jëmul fan déedéet maanaam ñi ko jëkk gëm mooy ay aqtaab ñi nga xamante ni bi xutbu zaman lañ waaw ajaabani xayru baqin fihi xattaaba kulli wa raqaa bi ma li qaada axtaaba maanaam ñi ko wuy si ay ay xutbu zaman ñoo jëkk gëm Sëriñ Tuubaa ceddoyo sob caa topp ñi sob sob caa topp yonent yi nag bi ñu wootee ñoom seen bopp sax seen baadoole rek ñoo la ci gëm kon loolu maanaam gëm sëñ Tuubaa wala nga yaakaar ko ak defe ne boo ko gëmee maanaam boo dee boo dee njiit wala nga def Tuubaa wala déedéet ñi la ñi ko ji ko gëm ñoo la ëpp maanaam fop ndaxte kenn ku nekk jàppoon nga ni bu sëñ Tuubaa a jiital l'islam ci biir Sénégal mboolem ñi jëkk kenn ku ci nekk jàppoon nga ni bu sëñ Tuubaa feeñul l'islam mën nga koo jiite yow ci Sénégal ay doomi soxna kese kon li ma bëgg di indi foofu mooy ci discours bi suñu discours dafa war di nekk benn ci communication ci yoonu murid te jamono yi léeg-léeg mi ngi xaw a jaxasoo ndax sëñ bi boo ko yàlla xamalee ni ko rabbi ahlaka bil himmati wala turabbihim bi dars ñu baree bari ñu ngi koy waxtaane waxtaan wu garaaw fi ñu toll bokk yi nga xam ne ci bokk li ñuy waxtaane mooy dars bi rek la ñuy wax fi ñu toll nii bari ci bokk yi di waxtaane te himm bi fu nu ci yoonu murid moo la fa eggale te sëñ bi bàyyiwul woon dars bu bàyyi woon dars nekk fii tey sos Daaru Musti daf ko jëloon jox ko ay jàngale sëñ di jàngale keneen di jàngale ba noppi bi dars li ma jaaxal nag bokk yi bari na ñuy waxtaan ñoo xam bu ñu waxtaan léegi ci dars bi rek njàng mi rek la ñuy wax ba noppi bàyyi himma bi fee nañ waxtaane ñaar yëpp ak bi nga xam ne moo gën a gaaw ndax léeg-léeg nga dem Sandaga wala nga dem Tilleen wala nga dem Europe Allemagne foo mën di dem nga fekk fa koo xam ne bil himmati dong ci lañ ko yare mu gën koo xamante ni bii ci dars la nekk ñaar téeméeri at da ngay gis koo xam ne ci himma la jaar jege yàlla aw ci yoon yor aw nga gis koo xam ne ci dars lañ ko jàngale dars boobu ñu ko jàngale def na ci fanweeri at waaye dara kon nag bokk yi li may wax mooy ñi jàngi ba ñëw wala ñi nga xam ne te université mënut a gën a rëy bi nekkoon ci jumaa ji sëñ abi boo ngi fi woon sëñ àlla jaxati woon fii ci jumaa ji ak ñeneen ak ñeneen ñu ma tuddul sëñ affaire ñang tey ji bu ñu nee diw docteur la wala magistrat la am na licence wala lu jàngi ba ñëw boo ñëwee ba léegi mën na laa jàngal ak ku mën a doon rek misaal laa jël sëñ affaire kon mbir mi nañ bàyyi baatu docteur loolu ay slogan la rek am na ñoo xam ne nekkuñu docteur ñu ngi fii ja génn Sénégal sax mën nañoo jàngal ab docteur ba léegi kon loolu lañ ci bàyyi xel maanaam sëñ bi dafa manqué wul dara kon nag bu nu wëlbati ko léegi man li ma bëggoon kon bokk yi nga xam noo bokk lépp yaakaar Sëriñ Tuubaa ah bu fekkee nag da ngaa xund da xund wala nga yëg ni dañ laa boddi nga maanaam nga gembu mer nga nga gooxu mer dem ñëw bëgg koo yulli loolu moom beneen affaire la waaye bu fekkee ne da bëgg a dimbali taalibe rek li nga war a def mooy bu fekkee ne jànguñu tasawudu saxaar wala naaju xadaayil xaaji wala li Sëriñ Tuubaa bëggoon ñu mel ni nga dimbali leen ci loolu waaye dem ba ca sancaan yi ci ginnaaw Tuubaa ak yeneen dëkk yi nga wër fa ubbi fay sa école di jéem a yàq boppi ñooñu loolu loolu loolu loolu du ngor ndax kenn ku ci nekk ci ñun ñëpp bàyyiwuma kenn laal kenn ku ci nekk ba nga daataan jàngi la tax nga mën a jàngi sa way jur way sa way jur maanaam moom moo nga fer mu mu xool la dugal la ci dugal la ci daara teg la ci siraatal mustaqim bu fekkoon ci ni bi jubul wala tegulu ci yoonu yow doo mën a màgg bay jaar fa ngay jaar bay xalaat jàngi bay dellu si sax kon te it li ma mënut a li ma mënut a gëm mooy mënumaa jàpp ni maanaam loolu sax kenn mënu koo jàpp mooy maanaam nu nangu ñun tey danoo dem ci lislaam ba nga xam ni liggéey na liggéey bu sell sell ba nga xam ne nun noo raw mag ñu baax ñi déedéet mënut a nekk lu fi waay waane waane ak lu fi waay dàq man man da jaamu yàlla mënoo dab mag ñu jëkk ya ci sell ak ragal yàlla ak jaamu yàlla kon dafay mel ni yow boo bëggee ni léegi lii fi nekk kon li fi nekkoon maanaam manhajiyatu cheikh sëñ bi méthode bi mu doon jàngale ak tarbiya bi mu doon def li nga war a def mooy boo jàngee ba ñëw nga jéem koo renforcer ñi koo xamul nga xamal leen ko waaye nag bu fekkee da ngaa indi bëgg indi leneen loo xam ne jotewul dara ak l'islam maanaam li may wax naan il faut qu'on accepte qu'on islamisé mais ñu ñu refusé ñu arabisé ñu nañ nangu ñu islamisé ñu waaye buñ nangu nag ñu arabisé ñu du ñuy arab nag wax dëgg yàlla kon léegi itam loolu day mat a bàyyi xel te gaa yu bare bare li li ma wax léegi bu fekkee daf nit ki xund wala mu am lu ko naqari ba ni léegi guux naa ko dinaa fayu naa nga ma kooku beneen mbir la bu fekkee nitam mbirum xéewal tax asaka ju bari dina jox wala leneen ba tax nga déedéet mbirum Sëriñ Tuubaa discours bi benn la Sëriñ Saliou mos nañ cay jox ndigal ñu def ci conférence bu yaatu kon li nga xam ne noonu la sëriñ bi doon yare Cheikh Sidi waxoon na ko léegi moom rek moo fi yare ni yonent bi yare sëriñ Tuubaa nag yarul ñoo xam dañuy jàng ba pare yar boo xoolee gone yi rek xool leen bu baax ak ni ñuy jaamoo yàlla daaru musik yi rek ak tubaab fenn fu boo xoolee rek da gis xale soo xam ne da lay wër ni kii lii lii mu nekk dum jàng ma ko yóbbe gone gu tuuti demagul fenn ragal yàlla lool mel noo xam ne boo xoolee di gis leer gi ci jëbi loolu da lay wér ni am njàng yóbbeeku bi il himmati dong la jaar ba egg foofu jaamu yàlla daqal ko leen lu lool loolu nag liggéeyu Sëriñ Tuubaa la kon mu bëggoon nag kon nu itam nu bàyyi xel bu baax a baax ci ni léeg-léeg nga dégg ci te danaa ko waxaale bala maa jeexal mooy ci discours communication bi xew ci yoon murid itam murid yi ñu ngi bëgg a am lu leen dal loo xam ne doy waar la lenn ci murid yi mooy dynamique murid ak nen moome woon suñu bopp am indépendance di bay gerte di bay dugub di liggéey di def lu nekk ba moom suñu bopp ba jumaa ji tabax tabax lépp sotti maanaam lépp lépp murid defal ko seen am na ñoo xam ne ci biir yoonu murid dañoo bëgg a dund jaare ko ci politique bu ñuy tudd léegi ci wàllu politique la ñuy jaar maanaam ngir am dara waaye nag mbubu yoonu murid la ñuy mbubboo su ko defee léegi dem nañ ba yaakaar ni ay wax man ak njàmbat lu metti nun waa Touba nun nangam dañ ñoo bàyyi defal nun nangam déedéet loolu nañ ko def nañ ci def ndànk nañ liggéey nañ daan liggéey di jaamu yàlla nañ doon jàpp ba moom suñu bopp waaye nag di xeexaan nit ñi ci biiru rajo wala ci yeneen di leen xeexaan ba tax nit ñi yaakaar ne ku dóor rek da ngaa a am la nga am déedéet nun liggéey rek ak ñaq jariñu moom mayoon lu nu am jumaa ji bu yëkkati ko ak loo fi gis rek moom suñu bopp man bopp Darou Moukhty gi ngeen gis jumaa ji ak yeneen ak yeneen fu fenn fu nekk rek ñaq jariñu dong moo ko maye waaye nag buñ bëggee yaakaar ne noonu dana war a sukkandiku ci ñeneen ñi nga xam ne ci ay pexe la ñuy sottali seen mbir ba am xaalis bu dul jeex loolu erreur la te mi ngi bëgg a xew ci rajo yi léeg-léeg nga ubbi benn rajo la man maa ngi Touba noonu waa Touba defal ñu dara nangam nangam waa Touba kañ lan daan xanaa kay yow da ngay nun danoo moomoom suñu bopp li tabax jumaa ji jaaxlewul ci leneen bibliothèque bii li ko tabax noonu la Serigne Touba waxoon nag yemul ci jumaa ji Serigne dafa tabax jumaa ji ba noppi ñu mottali ko ay njabootam eggale ko waaye am na lu mu ci waxoon ci maayu rabbi stajib wal tukammil ma nawaytu daa tuubal lati bi katubna fi kaburiyana loola bu ko waxee mooy jumaa ji noppi na waaye wal tukammil ma nawaytu la daa morgue bi ci la bokk bibliothèque bi ci la bokk hôpital bi ci la bokk te dafa am yeneen yu ñu war a tabax rabbi stajib wal tukammil ma nawaytu la daa tuubal lati bi katubna fi kaburiyana kon léegi nañ ko bàyyi xel bu baax waaye ñan ñi daal li ngeen di dégg ci rajo daal ñenn ñi di di jàmbat ci turu yoonu murid ak ci Touba ak leneen ñooñu nañ bay gerte wala ñu bay dugub wala ñu dem jaay wala ñu defi leneen waaye nag bu kenn wëlbatiku nag jël yoonu murid rek bëgg koo exploiter noonu ba booy xeexaan nit ñi di leen xeexaan ci wàllu politique ngir defe ne noonu loolu day tax nii dañuy mujj yaakaar xale yi sax dañuy toog mujj léegi duñu am jom ba liggéey yaakaar ne lu ñu war a def gouvernement moo ko war a defal loolu peuple bi koy xaar da ngay tardé yoonu murid bu doon xaar gouvernement dem ba léegi a jot jot waaye nag ni ñu koy doxale nii moom des na ba ci des am na loo xam ne mi ngi xew ci communication ci yoonu murid mooy maanaam ñi nga xam dañuy dem woote ci benn rajo wala ci télévision ñu fabriquer leen di leen faral di invité léeg-léeg ci yenn rajo yi te loolu xam naa li may wax en connaissance de cause maanaam journalisme day day dañ lu muy xam ne li ma wax day créer nit dañuy fabriquer ay doomu aadama waxoon naa leen ko fii journaliste day fekk benn waay bu nekk Daaru Musi tey buñ fedee julli buñ fedee julli ayib wala ñu julli ayib Touba Korité juróom-ñaar fukki imaam a ngi fi xutba xutba yu sell yu baax yu dellu si nit ñi ci yàlla ba nga ko wax ak ñoom ci àdduna mu dem ba ba boo xam ne day wut xaalis bëgg a attaquer gouvernement wala mu bëgg a politique mu dem bind loolu bu subaa revue de wax ko ñu ne imam sàngam ca Touba lii la wax rajo yëpp di ko wax fekk kooka maanaam la ëpp ci waa Touba sax xamuñu ko ca benn koñ la laq fële rek ak am na am na xutba ko baax yu ëpp njariñ ci nit ñi su ko ni ngeen xool li ma leen wax ci Korité gi waxuma Touba rek mais na ngeen déglu baax revue de yi ak bu ñu waree ba ca gannaaw suba di ngeen déglu ma ci imam yi di ci dégg ñu journaliste dañuy dañuy fabriquer ay imam dañ leen di former dañ leen di fabriquer loolu day am ci wàllu journalisme waaw toujours nit ki am na ci ñoo xam ne ñoo koy def pour maanaam wàllu politique la maanaam mu wér ko ni kee day dal état wala nangam ak nangam waaye kay wax ngir yàlla ak delloo nit ñi ci yàlla ak ni ñu war a dundee ak yooyu déedéet loolu du ko intéressé la koy intéressé mooy kay saaga ak kay xas te kay nangam nangam ak ci gën a ñàngal te ka muy wax ci biir Touba ak ku a doon a doon rek ci sancaan yi wala ci biir dëkk bi kooku moom bari na ci boo leen laajee ci taalibe bi ko sax far loolu nag lu mat a bàyyi xel la kon ñooñu bu ñu leen mayati benn importance ñun du ngeen ko déggee ree leen rek naan seen café train bu leen leen may importance loolu rajo moo koy def rajo dem nañ ba ñàkk nañ masdaqiya crédibilité loolu communication am na ci Sénégal ndax léeg-léeg nga toog nit ba ci ko déggee mu ne ci rajo sàgg mu bee ko wax xam nga loolu bu demee ba rajo egg ca amatul sens rajo ba ñu ko daan déglu bu jëkk da nga daan déglu mu wax la dara nga ne ah ñëpp gëm ko waaye léegi dem na ba boo ubbee rajo bi déglu xabaar waaw foo déggee wax jooju mooy ah rajo bi dee ko wax léegi suuf waaye bàyyi mooy cëpp fayal ma maa ko rajo ko maanaam kooku rajo bi maanaam kenn gëmatu ko loolu mooy loo xam ne amatul crédibilité amatul daa masdaqiya waaw kon léegi nañ bàyyi xel bu baax a baax ci wàllu boobu loolu nag bi ñëpp waaye li ci am am na li organe yoonu murid tam wax naa ne maanaam nañ bàyyi loo xam ne wax naa ko fii ordre des conférences yi xëy am ci yoonu murid waaye conférence yi mat nay bàyyi xel bu baax a baax maanaam ay animateurs yu nekk ci ay rajo du ñëpp de waaye rajo yoonu murid yi am na ci ay lan ci ay animateurs yoo xam dañuy jekk di animer di animer ci yàgg ñu ko ay conférenciers mbir mi it wurtu demee noonu conférence dafa am fu ñu koy teg jàng di gëstu di sonn bu fekkee ne animateur nga te bëgg ko def nga jaar ci yoon nga jaar ba mën ko waaye rek di animé ba ci yàgg rek nga xëy soppaliku conférencier su ko defee loolu itam ay mbir la yoo xam ne mat di bàyyi xel la site internet yi ñuy ubbi itam di ko tudd ci yoonu murid bii ñu tuddi ko ak diw xasidaw asir wala nangam site yooyu egg nañ foo xam ne waxoon nañ fii keroog maanaam du kum neex rek war ngaa jël ab site ubbi ko tuddi ko yoonu murid wala xasida ba noppi loolu neex nga def ko ci loolu it daa xel bu baax a kon lii daal ab tënk la bu gàtt a gàtt xëy na incha allahu rabbi dinañ amaat jeneen jëmmi jamono joo xam ne dinañ ci mën a détailler points yi ñu wax yépp ak yeneen yu dul yi ngir bokki taalibe yi mën cee bàyyi xel bu baax a baax waaye bàyyi leen xel daal ci li ngeen di dégg ci rajo ak journal yi li ci ëpp lépp am na ñoo xam ni dañuy wax ni Touba laa dëkk wala Touba laa bokk su ko defee ka dëkk Ndakaaru wala taalibe bu dëkk Cilmaxa wala feneen dëkku a jege sëñ bi te loolu dara amu ci source mooy noo boo xam ne du journaliste yi rek du ñëpp ci waa Touba ci boppam da cee am mooy da ngay gis ci koo xam day añee kër seen diw naana ji kafe kër seen diw dégg mbir mu ñu waxtaanee ci yoonu murid ab journaliste woo ko ci wet mu ko wax mbir mi nu mu demee de réunion nañ wax de nangam ak nangam bu xëyee ñu ko mu ko wax maa ko nettali maa ko wax am retenu li nga xam moo nekk seen biir waaye toog ci kër kilifa añee fa ba noppi naana ji feneen café ci la ñu nu mu demee nga wax ko ko mu xëy bind ci journal lu kenn mu sa gis loolu itam taalibe yi kooku seen responsabilité nit ki day am bàmmeelu biir ñu dara nag waaye nag waxtaan woo xamante ne bii kenn génnewu ko wala lu ñu war a génne nga toog di ko waxtaanee fu ne nga tasaare ko journaliste bi bind ko journaliste yi nag ñoom ci loolu la ñuy jaar wala ñu bind benn article bu ñu ko bindee ba noppi nag daal ni diwu ma ko nettali waaye nag sama source du ma ko wax aw ma droit ci wax ki ma ko wax loolu mooy ndem si yàlla saa ko wax rek koo dégg mu wax rek nar na lu dëgg lu bari ci leen journaliste dañuy bind ba noppi daal ndem si yàlla sax ndem si yàlla ci la ko waxee kenn dootu mën a weddi ndax dee na ba noppi yooyu yëpp nag ay ay nar la rek yu bari kon nañ ci bàyyi xel noo ngi leen di bal wax leen bal ndax waxtu wi gàttaay bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yëkkati am solo yi nga xamante ne baaxee nga ñu ko tey jii ci bis bi nga xamante ne moom la ñuy yëkkati jotaay yi xam naa ne incha allah ñu ñaan yàlla mu fekkee lu waat nu ko ak jàmm dina fi ñëwaat incha allah andi ñu lu gën a leer ci nga xamante ne moom la doon wax te maîtriser ko lool kon ñoo koy sant tey ñaan yàlla fay ko gën a rafet fay xam naa ne ginnaaw waxtu daf xaw a gàtt te ñi fi war a jël kàddu xaw naa bari dañuy jox kàddu gi rek sëriñ Basiiru Mbàkke Abdou Khoudoss mi nga xam ne mooy wax ci turu sëriñ Cheikh Khady mi nga xam ne liggéey bii lépp ci ndigalam rek la ginnaaw bi ñu ko jaglelee kàddu cant moom sëriñ Cheikh Khady jagleel tamit kàddu cant sëriñ Basiiru mi nga xam ne bi ñu tàmbalee liggéey ba léegi ñi ngi ànd ak moom ànd ak moom ci ay xalaatam ànd ak moom ci jëfam ak ci lépp loo xamante ne luy jëmale liggéey bi kanam la loolu yàlla mi tax mu koy def gis na ko te yàlla ko ci yàlla fay gën jaaree fay xam nañ ne sax amul jot amoon na ay gàllankoor yoo xamante ne woo mënoon naa dox diggante mi teew ci bii nii waaye nag fonk gum fonk jotaay bi ak yitte ji ko jox ak teg gum ko teg ci ak ànd gum ànd liggéey bi loolu moo tax mu bàyyi yitte yëpp ñëw ànd ak ñun jotaay bi kon ñu ngi ñaan yàlla fay ko gën jaaree fay jox kàddu bi su ko defee mu am jéem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته xanaa damay jëglu ni ko sëriñ Moodu Kara waxe ay gàllankoor yu ndaw waaye lu ñor lu nekk am na lu ko gën a ñor te lii dara gënu koo ñor kon maa ngi nuyu ñëpp mbooloo mi fi teew wala ñii fi daan teew ba ñu tàmbalee ci bis bu njëkk ba ba tey te dara umpuñu ci mbooleem ñi nga xam ne def nañ fi ay waxtaan ak ñi nga xam ne moo di ñu bokk ci al ak ñi nga xam ne ci dëgg-dëgg ñoo di ñi nga xam ne suñuy root ci ñoom lañuy sotti mooy ñi nga xam ne ñoo fay teewee waxtu bu nekk te bu loolu amutoon it liggéey bi dana manqué ñooñu ñëpp nag ñu nuyu leen sant leen ci turu sëriñ bi moo di xalifatu Cheikh Ibrahim Serigne Cheikh Khady te mbir mi ñor ko lool mbir mi itteel ko lool ndax li mu yelloo ak dëppoo ak liggéey bi nga xam ne moom la ko yàlla teg mu di leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan liggéey bi li ngeen ci def lépp kenn ku newet gi nga ci féete yàlla barkeel ko dugal ko ci ngërëm li nga xam ne moom la Serigne Touba gërëmoon borom Darou Moukhty ngërëm loolu dugg ci foofu moom ci duggoo rek denc boo xam ne duutu yàqu bokk mu mel ne loolu sëriñ bi wax liggéey bi nga xam ne moom ngeen doon liggéey ci njëlbéenu koor bi ba tey mu mel ne lii nag mooy jataayu tëjte bi defe naa ne su fekkoon ne ndoxum taw muy yol la mi ngi sotti ci dex gi nga xam ne mooy dexu ndigal li nga xam ne moom la Serigne Touba joxoon borom Darou Moukhty foofu lay sotti liggéey bi foofu la bokk te loolu mooy am na benn ci ay leetaram yoo xam ne ba mu demee ba wax ko la mu koy wax ba noppi da am lu mu ci mujjantale lu tuuti daf ko ne wa nabbihil muta'alliqin ala anni mustaxilun bi dafil mafasidi kulliha Eh, anhum door wax nag wasalaam da ko ne nanga nga yee mboolem taalibe yi ne leen dara du sama itte man Serigne Touba lu dul fu aw ay nekk rek fu lor nekk lu yàq fu mu nekk ma fekk ko ba du agsi ci ñoom na leen ko yëgal teg leen ci yoon bi mu mel ne kon lii nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne moom ngeen di liggéey dafa dellus ci biir yeete boobu nga xam ne bari nañu ñu ci mën a jariñu loolu moo tax ma ne bu doon ndoxum taw muy yol dafay sotti ko ci dex gi nga xam ne mooy ndigalu Sëriñ Tuuba ak borom Daaru Muxti ndax yeete dafa baax ci kaw ki xamoon dollee xam ci xamul woon xam loolu moo tax ñu mel ni du du mën a ñàkk te barab bi itam fiñ koy defee yelloo na ko ndaxte bu ñu nee jàkk yàlla moo ko moom it terewul siiw na lool ne addis bu wér la sax al masjid al masjid moo di baytu kulli taqi mooy néegu képp ku ragal yàlla te ragal yàlla mooy li nga xam ne moo mën a mayee aljanna ëllëg kon fi ñu koy defee ak ki nga xam ne ci kappaaram dañ koy defee lépp yell na ma gis itam loo xam ne liggéey bu am solo la moo di ne am na ñoo ñoo xam ne seenu jàng njàngum kumpa la kenn nattu ko ba xam ne am nañu diplôme sàngam am ñoo xam ne mën nañoo xam ne am nañu diplôme sàngam ngeen fexe ba dajale ñépp nag ci loolu loolu itam lu ci am solo la ndax ñaar yooyu yële boole seeni mbir day day baax ndax euh, am na ñoo xam ne gis-gis yu bari lañ ci am ci diggante ñaari xeeti jàngkat yooyu le waaye nag lu mel ni lii ngeen def nga xam ne dajale ngeen ñaari yépp loolu lu lu lu baax la te kenn ku ci ne wane na ci loo xam ne wane na ne liñ doon séntu ci moom euh, gis dañ ko ci wàll wa nga xam ne moom lañ ko sasoon kon lool itam mbokk na ci ndam yi nga xam ne lu ci am solo la ndax dajale ñaari su ma ko mënoon ay compétence bu ma ko mënoon a wax noonu wala ñaari xeet yi bunti daara ba tey buñ ko mën mënee waxee noonu ndax ko kenn ku de tudde noonu la neex waaye mooy njàng mi nga xam ne kumpa la naxtuñu ko ba xam ne benn diplôme am nga ko waaye waa ji bu jëfee rek wala mu wax wala mu bind nga xam ne am na fu mu jaar ak ñu ñu natt ba xam seen doole fi mu toll loolu lépp nag su amee dafa dellu siwaat ci dafa am loo xam ne Serigne Touba àdduna bëre ak ak ak jàppante dafa dul jóge mukk moo xam bu feeñ la moo xam bu nëbbu la waaye moom ndegam dafa tànnoon ne maanaam xeetu jihaad li ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu mu doon liggéey def li mu ci def def na ko li ko dese moom lépp na ko def ci jihaad ci xam-xam jihaad ci xam-xam nag lii ci la bokk te ci xam-xam boobu itam mu ne woon itam euh, al ilmu inda al ulama yanqasim li zahirin wa batin sirran kutim lu lu lu doy waar la ndax ñu bare bari xam-xam yi euh, dañoo tasaaroo te kenn ku nekk dugg ci waaye nag bi nga xam ne moom la sëriñ bi tànn ba doy Mamor Anta Sali muy waajuram ba doy Mamor Jaara mi nga xam ne moo di mag yi mag ba doy boroom daar Muxti mi ak ñeneen ñi ni mel xam-xam boobu rek mooy am mooy bi am solo kon mooy li mu wax ne laa ma tu'allima mira'an wariya aw awil mubahat bi faltadriya dafa am loo xam ne soo ca xoolee ci ñuy daw di ci jëm rek duutoo xam ndax am na keneen ku mën a daw ci ginnaawam de da ngay xool ci ñi nga xam ne ñoom lañu war a xool roy ci ñi nga xam ne ñoom lañu war a roy su ko defee loolu mooy mën a tax euh, nga bañ a jàdd yoon woo waaye yoon woo aw rek da gis ko ca àndal kon yoon wi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa na ne mooy jihaatam te mooy bi muy jàppante ak gaa yooyu le ne xam-xam mooy li nga xam ne moom mooy mooy mooy mooy lii dafa bokk ci bunt boobu nga xam ne e, mën nañ cee jàppale sunu bopp liggéey ci yoonu sëriñ bi te loolu lépp nag bi nga xamee ne dem na ba di ko jeexal itam lépp li gën a gàtt rek moo de ne xam-xam boobu feeñ ak bi nëbbu beeg yépp ni mu ko waxee suran coutume moo di li gën a wóor daal moo di nga am xam-xamu diine te di ko jëfee walxaasilu suufi yo am aalimun bi ilmihi haqiqatan wa lam yamil bu fekkee ne daal xam-xamu diine bi xam nga ko ba noppi te di ko jëfee xamal ne moom jëratul nga laaj kenn dara mbir maa ngi noonu li ci def lépp ay détails ci guddal rek lay doon yoon woowu nag mooy yoon bi nga xam ne moom la Serigne Touba jaaroon xam-xam boobu moom mooy bi mu tànnoon tànnul xam-xam bi nga xam ne dañ koy jàng ngir di werante tànnul xam bi nga xam ne dañ koy jàng ngir di euh, njistal tànnul xam-xam bi nga xam ne dañ koy def ngir di ko puukarewoo ak na mu ko waxee ba màgg wala lësi wala lësi defe naa ne euh, lii su fekkee ne mu ngi am at mu nekk it baax na waaye su mënoon ëpp sax wenn weeru koor itam du wàññi dara waaye nag lu dul dey dañu wax ne tuuti du ko yàq li gàttal daal moo di ne yoon waa ngi nii lii mooy yoon wi nga xam ne ci la borom Daaru Muxti jaaroon ci ginnaaw Serigne Touba lii mooy bunt bi nga xam ne moom la Serigne Touba tànn ngir mu nekk yoon bi muy jaaree ba àgg fa mu jëm te nag moom lu ko doy rek nun doy nanu leneen lu waay tànn nag lu dul li mu tànnoon yaa ko xam fu la neex nga àndal fu la neex nga jëm waaye nun loolu doy la kon yàlla baax na bi nga xam ne barab bi nga xam ne moo ko santaane woon sakku ko borom Daaru Muxti nekk bi ci ndigalam daa fi jëfandikoo lu mel ne lii ci ndigalam nga xam ne euh, jàngale góor ñi ak jigéen ñépp ci la ko la ko santoon ak mag ñee ndaw ji ndax jàng du weesu ci kan ku bëgg xam di xam na fekk rek bëgg-bëgg bi nekk jóg kenn da ko dul bëggal kenn nit a koy bëggal boppam waaye tollu nañu foo xam ne ku dese ci sa xel dara lu mu tuuti tuuti tuuti wuti ja xam-xam fi toll gën naa war a ndax ñi nga xam ne dañoo réer tey réeralee dafa gën a bari day yokk ba tax na kon fi toll mag laa sax naa ci naa ci génn ëpp naa def ndax ku ku ci daw ku daw sori ko rek bootul doo xam fa ngay dugg ndax ci xam-xamu diine ci nga mën a matale sa diine ci nga mën a tànne itam li nga xam ne mooy yoon wi gën yaakaar naa ne kon sant leen gërëm leen ci turu sëriñ bi rek lañuy man ngir xam leen ne lii mooy li nga xam ne mooy yoon wi lii mooy mbir mi lii mooy boroom borom moo Moukhty li mooy ndonol yi nga xam ne moom la jëlee ci Serigne Touba mooy li nga xam ne moom la daan dundal kon ndokk yàlla bi nga xamee ne eh, am na ñoo xam ne mën nañu ko eh, itteel na leen bëgg nañu ko te def nañ ko fañ ko war a def jaar nañ ko fooñ ko war a jaar te yaakaar naa ne itam ànd koog ñi nga xam ne itam loolu rek mooy seen itte ndax ñi ñu fi fekk ak ña ko tàmbali woon ci bis yu njëkk yi ba ak léegi yaakaar naa ne ku leen gis rek xam ne Eh, fépp foo xam ne luy dundal yoonu Serigne Touba eh, ma nga fa dina leen itteel waaye luy dundal diine dem dana leen itteel kon yaakaar naa ne li li Serigne Touba bëggoon ci borom Darou Moukhty ba tey mi ngi dem eh, dara mënu koo téye te day dem te dara du ko mën a téye yal na leen yàlla barkeelal dugal ko ci barkeel gi nga xam ne ak ngërëm li nga xam ne moom la Serigne Touba waxoon borom Darou Moukhty jagleel leen ko ko ne ko soo ko amee ba noppi yow ku dul yow dana la ci

kon xam naa ne rek ñu delloo kàddu cant sëriñ bi ci ak jàppaleem ak taxawoom ak ndigalam ak i ñaanam waaye yow tamit ñu delloo kàddu cant ci sa jàppale ak sa taxawu ak say xalaat yu rafet ci lépp loo xamante ne luy doxal liggéey bi la ndax mën nañoo wax ne xaj na ay ndaw ñoo ko seq waaye nag xalaati mag a ngi ci maanaam su doxee su àggee fi mu àggu ay mag dugal nañ seen loxo ñooñu si dugal seen loxo nag yow bi mën nañu kenn jiitugu la ci kon nag loolu moom yàlla mi nga xam ne moo tax nga koy def ak sëriñ bi nga xamante ne moo ci jëf li ci jëf te yàlla tax mu koy jëf yàlla yàlla gis na ko yàlla na yàlla fay fay boo xamante ne kaw yor yàlla na yàlla guddal seen fan te yàggal fi yàggal leen suñu kanam ba li ngeen yéene lépp ngeen mën ko àggale kon xam naa ne damay jox kaddu bi sëriñ alxaaji Fallou Ndiaye Cheikh Ndindi mi nga xamante ne tamit du gan ci jataay bii ndax njëkku fee ñëw tey yàgg naa ànd ak ñun ci waxtaan yi yàgg naa ànd ak ñun ci ay xalaat tey jii mu ñëw fas yéene ànd ak ñun ci bis bu mujj bi nii ngir moom tamit mott li yéeneem ci liggéey bi nga xamante ne mu assasatul Wafa mi ngi koy def kon ñu jox kàddu gi moom mu am kàddu gi sant bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu wa mawlana muhammadin wa wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñoo leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen ci weer wu tedd nga xam ne ci lañu nekk ak jataay yu am solo yi nga xam ne mbooloo mii di alwafa ñi ngi koy amal ba ñu duggee ci koor gi ba léegi di jiital ci nuyoo bi kilifa jataay bi di sëriñ Mouhamadul Bachir moom sëriñ Abdul Quddus di ñaan yàlla yàggal taxawaayam lool ba li mu yéenee liggéey ci yoonu Sëriñ Tuubaa yi yàlla sottal lépp di ci jaarale ci ñaan googu di ko ñaanal ñëpp xam naa kàddu yi du gudd dañuy ndokkeel rek jotaay bi ak am solo bi ak yaakaar juróoy ji nga xam ni ñu ngi ko ci am ci ay njariñ bokk ci njaakaar gi tàmbalee gi mu tàmbalee fii muy ba mu tàmbalee ba léegi ñu di ko topp ci li ñuy wane ci télé bi ñuy gis ne li ëpp ci mbooloo mi fi teew ay ndaw lañuy doon loolu nag am na lu muy teg télé lépp loo xam ne yaa ngi gis ne ndaw ña songu nañ ko amal yaakaar ci ne dana jëm ca kanam waaye lépp loo xam ne ndaw ña dañ koo bàyyee mag ña kese bu mag ña demee a jeex waaye lii moom gis ne jataay bi li ëpp ci ñu koy teewe ay ndaw lañuy doon yoo xam ne bari na yu leen daan fëkk yu leen daan këf alhamdulilah jaww jawwu jaa ngi soppeeku bu baax yu naqari woon mag ñi lu bari léegi ñu soppeeku ci ndaw yi ci xeeti ñu bari yaakaar nañu weeru koor bu jibee weeru folo weeru lido la weeru damye la weeru yor ay mariage la ña nga xam ne duñ def loola it tëdd nelaw ñaar lañ ko daan wutale fanaanee waxtaan ba xaddi jot ñu xadd bu nee jàpp jot na ñu ñu fatu ba ginnaaw julli takkusaan ñu doo ko ubbi bari na ndaw ñoo xam ne ci loolu lañ daan def ñu am jot ba waaye lii lépp day tegtal nag ndaw ñi ñu ngi koy topp ñu ngi am solo sëriñ bi rek nañu woon rek nañu waxtaan ci ay kaddu ñoo ko laajee fu suñuy kaddu jëm mu ne xanaa wax loo xam ne dina amal mbooloo mi njariñ boobaa it nag mm, xëy na suñuy wax mën naa bañ am solo waaye fa ñuy jëlee wax ji ak wax ji ñuy bëgg wax dina am solo muy kon indi tuuti rek ci ndénkaane Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu xam ne buñ doon wax lu mu doon mën sa ko dëppale ak ayat alquran wala xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa waaye dañ koy wax nam ko daan defee ci ay wolof yu leer sëriñ bi ku ne xam na ne dafa xaajoon ay daaram ci ñu toll ci jàng alquran ñu jàng alquran ñu toll ci jàng xam-xam ñu jàng xam-xam ñi nga xam ne nag ak mag lañu dikkee woon ci daara ji ci kër sëñ bi sëñ bi daw leen bàyyi noonu rek ndax nit dukkee na fi ne nit jóge na ca làmb ja dikk nit jóge na ca leneen lu gën a doy waar làmb ja dikk waaye sëriñ bi yoroon benn méthode bu mu yoroon boo xam ne ñoom ñëpp daanañ tëbb ci xam-xam bi ci ay tombam ak warafam yu gàtt yoo xam ne ku ko dégg da nga ko jariñoo mag mu baax mu ñu féeti sow di sëriñ Hadi Touré dégg naa daana wax ne sëriñ Tuubaa de kum yar ba nopp seew donte jàngoo téere yi bu ngeen dajee ci jëfukaay bu jëfee mu yéem la ak donte gisoo ko mu jàng téere mooy tombam yooyu ak waxe olofam yooyu nga xam ne moom daan wax di ci waaraate di ci xuppee di ci jàngale ci loolu Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu li ñuy wax nag lu mu doon ci fu wér lañ ko jëlee li ëpp ci wax ci ñu ngi ko jëlee ci làmmiñu suñu wajur Sëriñ Muhammad Rashid Njaay mu jële ko ci làmmiñu Sëriñ ma bànj xuja bàll mu dégg ko ci làmmiñu Sëriñ Tuubaa suñu bànj xuja bàll moom maam Cerno Ibra moo ko yar ci na bu ñuy jeexal danañ danañ ci ñëw suñu bàññi nee na dafa am bi sëriñ bi tëju lu yàgg bi mu ubbee ne xanaa namoon ngeen ma ñu ne ko waawoo di mbagg mu ne dama leen doon defaral téereb tawxiid boo xam ne bu ngeen ko déggee du jar ngeen di jàngat baneen dal di tomb ñetti tomb dal ne yàlla suñu borom ñu benn tomb bi tombum ñaareel bi mu ne boo gëmee ne kenn mënu koo xam tombum ñetteel bi mu ne boobaa kenn gënatu la koo xam yàlla suñu borom boo gëmee ne kenn mënu koo xam bu boobaa kenn gënat la ko xam dañ ne téereb tawxiid ngoog boo xam ne bu ngeen ko déggee du jar ngeen jàngat beneen nee na am na bis mu ñëw ci daara ji waxtu fajar ne mbaa biddantewu leen ñu ne ko déedéet de mbakke mu ne ko bëgg wërsëg daw ko def waaye dama leen di jox dama leen indil tey gàllaaj ak tul sëñ ma bañ nee nañu yaakaar ne dañu jox lu ñu takk wala lu ñu naan wala lu ñu sangoo nee na ku baax ci radiyallahu anhu tomb ñett tomb benn tomb bi mu ne bul def kenn lu bon benn tomb bi ci tegee mu ne bul wax kenn lu bon benn tomb bi ci tegee mu ne bul yéene kenn lu bon mu ne kon ku la def lu bon lii mbaa mu wax la lu bon lii mbaa mu yéene la lu bon lii ca moom lay dellu dal ne ngoog joo xam ne bu ngeen ko takkee du toj mukk dana ci teg ne bu tooñ bu leen fayu ak tooñ ku dul tooñ doo fayu ak tooñ yaa ngi ci sënge su amul bunt yaa ngi ci lakk bu amul bunt saa boo tàmbalee fayu tooñ ci la ñuy jaare yab la dama koy faral di misaal xale yi ne leen bu mën a tooñoon ma gendarmerie ëllëg keneen tooñ la nga yóbbu ko gendarmerie ëllëg keneen tooñ la nga yóbbu ko gendarmerie dana mujj boo demee gendarmerie di naan la mënoo dëkk suñu lay tooñ fekk ne da munta muñ waaye yow la ñuy tooñ bokk na ci ay waxam radiyallahu na bis boo xam ne dafa woote ba mag ñi daje mu laaj ay baat ne lahu qita bi da'iya bima bu madiya waqaada li agradiya zaadan li daaril karim ni ñu ko tekkee ku nekk wax ca lañ ci xam sëriñ bi ne li ma tax a jug day mooy zaadan li daaril karim yi maa ngi leen xamal ne sama diggante yéen taaliba yi ñeenti mbetteel daf see dox bett ngeen ma lool ndax yoon yu ma dëgmal di liggéeyee sama borom dafa bari ay ràbb ak xotti bi puso ma yaakaaroon ne dinaa ci wéet waaye fu ma geesu gis de kon bett ngeen ma ci lool waaye yéen it bett naa leen de muy mbettum ñaareel bi ndax xéewal gi ngeen ci amee de yaakaaru leen woon dañ ko ci amee daan ne waaye nag yéen it nag benn benn ci yéen dañ maa bettaat mbett mu rëy ndax yóbbal bii muy zaadani daaril karim fa ko tax a moo ko tax a jóg kon waru leen toog lekk seen yóbbal ku ñu ca ñu bari ci yéen nañoo ndax ñu ngi toog di lekk seen yóbbal ne mbettum ñeenteel bi nag mooy ku ci lekk sa yóbbal ba mu jeex yomal xiyaam danaa la mbett mbett mu rëy. mag dal di jug dal di wog biir bi du ma tudd turam dal ne ko Mbàkke man de boo boo maa ngi ne ñedd ñeddaaral lékku ma lékkaanuma maa ngi ne ñedd ñeddaaral mënu ko diw baal bi muy wax sama wax ful la ngay wax sa wax ñàkk fayda boo ne ñedd koo ne ñeddal yaag sa pax maag sama pax boo ne ñedd ñeddaloom boo ko ne cay wax radiyallahu anhu bis boo xam dafa woote ba mu ñu daje ca la waraloon woote bi mooy daa am ku wax ba tudd dameel daal di nekk ana ko buuru adduna bi sama kër gi ñu ne ko diw mu ne ko loo ci jublu mu ne ko xanaa nekkoon suñu baax rek suñu xam-xam yi ñu xamoon di ko waxtaanee mu ne ko sa xam-xam bi ni mu fi ma fere ñu daje mu woo fere ko dama leen dama laa bëgg a xamal bis ni ki tey lan moo tax yàlla suñu borom bind làmmiñ ne ko ñeenti yëf rek moo tax yàlla bind làmmiñ jàng alquran julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle aw yu tere safaan ne ko ku weesu ci làmmiñ ñeent yi yaa ngi mel na ku fekk junj nga góor. ne ko xanaa yow mi buur buurub adduna war ngaa xam junjug mu ne ko waaw mu ne ko luy junjug mu ne ko mooy li nga xam ne ndënd mi nga xam ne bu buur soxlaa moom lay të tëggoo di ci woote mu ne ko nag ku weer ci làmmiñ ñeent yi mu jàng ci yonent bi digle aw yu tere ab yaa ngi mel ne ku fekk junjugu buur bu mu denc ca wanagu biiram nga génne ko ba ci digg pénc ma nga di ko fa rëkk nee na bu la buur ba jàppee lam lay def du ko def loo kenn moo koy def boppam nee na waaye ku làmmiñ ñeent yi bu la yàlla jàppee lam lay def du ko def loo kenn moo koy def boppam bokk na ci ay waxam radiyallahu anhu bis boo xam ne dafa woo cheikh si ba ñu daje mu leen dama leen xamal ne taalibe yi juru leen leen jëndu leen leen jàppu leen leen ci tooli xare duñ seeni jàmm taalibe yi ay sàmm rek ngeen ci ca kuy xëy di sàmmi ku ne des na bindal ñaari raar muy bu mu réer bu mu róor ku fexe ba say taalibe réerun róorun yow man xëyam santante ngeen mujj waaye ku sàggan ba say taalibe réer wala ñu ruur yowmal xiyaam ci jàppante téere yu baat ndigg sa mooy la sëñ bi ndigg sa ci ngeen di mujj bokk na ci ay waxam yàlla anhu bi su mu woote ba ma ngi daje mu wax ñaari baat tëjuwaat ne tuubi leen ca dem jaamu ji yàlla tuubi leen ca dem jaamu ji yàlla tuubi leen ca dem jaamu ji yàlla daldi ubbiwaat ma ngi jaaxle lool ci wax ji lan la suñu jublu ci wax ji ba ëllëg sa waxtu wa si mu mu ubbi daal di leen wooluwaat ñu daje mu ne dama leen bëgg a firil seen ñaari baat démb ya li tax ma leen tuubi leen bisa ngi ñëw mu yamal xayaamati ak da nga gis nit muy daw di daw ba mu laaj ci man sar ci kanamam ne ko diw looy daw te nga taxaw mu ne ko damaa gis lu ñàng lu raglu lu xasaw lii ni ma dàq si lu ma gën a daw gën koo sori mu gën maa jege Sëriñ Tuubaa nee na malaayika mi ne ko bay boo nga taxaw lee mooy bàkk lii mooy bàkkaar ya nga doon def si àdduna la la mënoon tàggaleeg moom mooy tuub fii nag du barabu tuub yéen bokk fu ngeen jëm muy sawaanub àjjana Sëriñ Tuubaa ne tuubi leen beneen looloo dal ne bisa ngi ñëw mu yomal xiyaamat akbar yi ndax ma leen jaamu ji leen yàlla bisa ngi ñëw mu yomal xiyaamat akbar da nga gis nit muy daw daw ba ma malaaka taxaw ci kanamam ne ko diwloo daw te nga taxaw moom damaa gis kër yu taaru yu xeeñ lu neex de ci lu ma gën a daw bëgg caa dugg mu gën maa sori ñu ne malaaka ne ko bay ba nga taxaw lee mooy payu nga doon jaamu yàlla la la ca mënoon a may mooy jaamu yàlla ba ci àdduna nga ci mënoon a amee waaye fii du barabu jaamu yàlla Sëriñ Tuubaa ne jaamu ji leen beneen loro dal ci jeexal ci tombam bi am solo yooyu daana ci waare waaye daana ci jàngale it àdduna daana ci jàngale it àdduna dafa am bis nii ñu toog ba ci yàgg am ku ñëw da nekk sëriñ Tuuba sëñ bi dama la doon laaj ndax am soxna bokk ak moom ab néeg ak ber sa néeg beral ko néeg lan moo ci gën sëñ Tuubaa ne ko nga ber sëñ Masamba daal di koy xaaj bi ne ko oh, sëñ Tuubaa ne ko Masamba bàyyi ko daf leen indil xam-xam rek daal di koy laajaat kooku baamuwaat laaj bi sëñ Tuubaa ko am ber sa néeg beral kum néeg moo gën ni ko adduna ji daa mel ne jamonoy paax xam nga paax mu ne ko waaw mu ne ko luy paax mu ne ko mooy njëlbeenu bay baxaw mu ne ko njëlbeenu bay baxaw nag boo jëlee ndaa la gën a sedd sa kër yóbbu ko sa kër ga gën a sedd ca tool yi nga teg ko fa dana waral ñaar dana waral naan sa dana waral ñàkk liggéey nee boo liggéeyut ñooy lay raw te naan ca mu day jur jàngoro mu ne kon bu ma demee beral sama néeg beral ko néeg mu ne ko moo mu am na bis boo xam dane maa ngi leen di xamal ne bala ngeen di maye ñaar boole ñaar ñu ànd ci sëy na ngeen fexe ba sama ñett sart yi daje ci war a ànd bëggante góor ga tane jigéen bi mu ne bu ngeen di xëtt sart yi nag bu leen xët bu mujj bii muy góor ga tane jigéen bi ndax àdduna dafa mel ni ki ay barab bu bari ay kàmba ki rabba ki xotti biteel bu ngeen ci ñaari gumba sërëf sërëf la ñuy liggéey tomb bu am solo ñu jeexale ko daa am bés mu ne muy jàngale daal ne sëñ daal ne sëñ Masamba ñetti xarit yi bu leen ci gënal ñu ko ban mu ne ki nga xam dafa am koo xam ne dafa ñëw ci xaritam ne ko man day damaa rey nit ñu àtte ma àtte rey ba war maa rey ma ñëw ci yow mi sam xarit ma di la ko wax nee na xarit bi ne ko ah man de ba may ànd ak yow nag rey rey nit taxut ginnaaw da ngaa rey nit de séqatumaa yow dara nee na mu bàyyi fa xarit booba dem ci xaritum ñaari bi ne ko man de damaa rey nit ngay sama xarit ñu bëgg maa rey ngay sama xarit ma ñëw di la ko wax mu ne ko mën naa leen de mën naa laa gunge ba ñu génn dëkk bi de ma wàññi nee na mu bàyyi fa boobu ñëw ci ñetteelu xarit bi ne ko damaa rey nit ñu war maa rey ngay sama xarit ma ñëw ko wax ci xarit ba ne ko man de sab xarit laa tey sab xarit laa ëllëg buñ lay rey danañ ma reyaale luñ lay def lañ ma ko defaale suñ mu ne gees suñ ma sàmm ne ko ma sàmm ban moo leen ci gënal ci xarit bi suñu ma sàmm ne ko bu mujj bii mu ne ko dama leen di jàngal àdduna dama leen di jàngal xarit bu njëkk bee ne woon man day ba ñuy xaritoo dee taxut rey nit taxut nee na mooy sa alal saa boo faatoo mu ne man dem mooy sëg demaanu mooy sëg maa ngi lay xaar nee na xaritu ñaar bi ne mën na laa gunge ba nga génn dëkk bi nee mooy say bokk say xarit dañ lay gunge ba nga dugg ci pax mi bokk du dugg xarit du dugg soxna du dugg ñëpp dañu dëpp nee na xaritu ñetteel bii ne la nag luñ la def def la ko fuñ la gis nee na mooy say jëf yàlla na ju baax ngeen ànd dem àjjana bu dee safaan ba it safaan ba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Sëriñ Alxaaji Njaay Cheikh Ndindi ci kaddu yoo am solo yi nga xamante ne baaxee nga ñu ko te mu nekk dénkaane Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul te képp ku di ab jullit yittewoo ko mën koo jariñoo kon euh, yéene ji nga xamante ne am nga ko. ba tax nga jóge Touba ba ñëw fii ngir bokk ak ñun bi xam nañ ne yitte yi bari na te lii rek mooy li nga xamante ne moo ko yëkkati ndax moom day daal delluwaat léegi nii euh, jàpp moom jàpp ne bu fi dana wax loo xamante ne dana amal njariñ mbooloo mi moom moom moo ko yëkkati kon nag liñ fi wax yàlla nañu ko jariñoo te yàlla na ko ci yàlla fay fay goo xamante ni dana kawe njortam kon xam naa ne sëriñ bi moom dañ koy yeewi ndax jàppoon na lool waaye nag maa ko xamaloon ne ko rek xam naa ne ñëw fekkee jotaay bu mujj moom mënut a ñàkk moom tamit mu am ci yéene loolu ne ma nag lu ma jàpp jàpp ak état bu mën toll tamit faaw rek jotaay bu mujj moom dinaa ko fekk si ngir feeñee sama yéene ji nga xamante ne tàmbali woon naa ko moom am na ci loo xamante ne moom xam naa ci lu bëree bëri biñ tàmbalee liggéey ba léegi mi ngi ko ànd ak mën a wax ci zahir ak ci baatin kon ñu ngi koy santaat di ko gërëmaat di ñaan yàlla fay ko ci lii nga xamante ne moom la yëngutu yàlla na ko yàlla kàttanal te may ko fay fan wu gudd te euh, may ko ak wér ba li nga xamante ne moom la yeneen liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall yaakaar bi ñu am ci moom yàlla ko yàlla àggale jaay seen amoon alayhi salaam kon dañuy jox kàddu gi rek sëriñ Yankhoba Badiane moom tamit mu nekkul koo xamante ne gan la jataay bi ndax waxtu wi daaw ñoo bokkoon ak moom jataay bii nii mu amoon fi waxtaan wu am solo woo xamante ne indiloon nañu ko tey jii tamit mu am yéene ñëw bokk ñu jotaay bi kon dañ koy jox kàddu gi moom tamit mu indi ay kàddu yi nga xamante ne moom lay. wala tey nga ñëw. a'uuzu billahi minash shaytaanir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه أجمعين rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamualeykum wa taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonente bi muhammad sallallahu alayhi di am mbégte lool ci teewaat ci barab bi nga xam ni ab man baax la balluwaayu xam-xam la bu màgg màgg boo xam ni waa réew mi yépp seede nañ ni barabu xam-xam la barabu diine la barabu jaamu yàlla la kon boole gi ñu suñ borom tabaraka wa taala boole ci ñi ñu fi yaakaar nii war nañ fi mën a wax genn kàddu gu am njëriñ ñu ngi ciy sant suñu borom tabaraka wa taala def ko ak soññ ci fas yéene jiitu te ñu jànge mbokk yi ginnaaw asalaamaaleykum wa rahmatullah xam ngeen ni sunu jataay bi jataayu tënk rek la ndax dañ ciy barkeelu mbokk yu bare bare jaar nañ fi ren ci ndimbalul waa muassasatul wafa joxe fi xam-xam bu am solo ci wàllu yu bari tey jii bu ñu doon wax ci lenn loo xam ni jàpp na ni war nañ caa mën a joxe suñ participation ci wàll wi dañ koy jëmale rek ci loo xam ni xaj na yenn ci mbokk yi ñu contacté woon ñoo sàkk woon ñu jooyal ci suñu xalaat mu jëm ci li ñuy tuddee finance islamique wala économie islamique ndax moom tam dafa nekk ci benn tomb yi nga xam ni mën nañoo jàpp ni thème d'actualité la nit ñi dañ koy waxtaane lu bare bare bari ca léeg-léeg sax xaj na duñu leeral dëgg-dëgg lan mooy finance islamique xam ngeen ni fu nekk ci àdduna bi ñi ngi woote di wane ni ginnaaw bi jafe-jafe amee ci lu bare bari ci système économique yi doon doxal àdduna bi solution bi ñu ngi ko yaakaare ci islaam al islaamu huwa al badil ba am na ci lenn ci kilifa yi nga xam ne kilifay àdduna bi lañ te jiite yenn réew yu mag yi yëkkati nañ seen kàddu sax ni dañoo war a essayer nag léegi li ñu tuddee finance islamique kabatiin ndax mbooleem système yi ni ma ko waxee léegi dafa iflaas li nga xam ni mënoon na leen a jàppe bu njëkk nii ay géant lañ ci wàllu économie mu ngi suñ boroom joxoon kàttanu alal boo xam ne jàppoon nañ ni du jeex ñooña dem nañ ba nërmeelu am na sax xaj na yeneen grande puissance économique yu commencé di feeñ waaye yooyu itam jàpp nañ ni fay yi jaar lay jaar ndax yoon wi ñu jël mook way seen moroom yi jëloon benn lay doon loolu nag moo tax kon ni ma ko waxee spécialiste yi muy économiste yi wala politiciens yi wala leaders yi ñoom ñëpp wax nañ ni li solution bi mooy ñu jiima tester finance islamique waaye ci tënk minute yu toll nii ñu ñu am buñ doon wax dëgg-dëgg lan mooy finance islamique ak naka lañ ci mën a jariñoo ak ñun ci niveau bi ñu toll nii nga xam ne du ci niveau bu mag ba naka lañ mën a fexe ba loolu ñu def ko euh, euh, sunu njariñ man ko man mu mën a feeñ sunu dund am na ay tomb yu néewu rek yuñ ci tànn xam ngeen ni ki ñuy xamle ki ñuy xamle Eh, nii dafa jàng économie mu ci spécialisé su lay xamal benn système économique dafay commencer wax la ay objectif am wax la fan la jëm naka lay mën a def objectif yooyu mën a mën a concrétiser mooy mën a am bu ko jaaree ci li ñuy tuddee communisme ba tey am na lu ñuy déggee finance am na lu ñuy déggee système économique bu ko jaaree ci li ñuy tuddee euh, rasmaliya al-ishtirakiyya wala rasmaliya itam mooy li ñuy tuddee capitalisme surtout bu libéral bi am na lu ñuy déggee wàllu finance li ñuy déggee finance nag ci buñ ko tënkee rek ci jataay bi ñu toog dañ naan mooy alal joo xam ne rasumaal capital boo xam ne dafa nekk ci diggante ñaari mbir ar rif wal xasaara maanaam li nga am ci sa capital mooy tax nga avancer mooy tax nga mën a am bénéfice mooy tax nga atteindre ses objectifs mooy tax nga mën a taxawal dara ci kaw suuf loo jëmmal wala su fekkente ni danga nga koo exploité exploitation bu baaxul mooy tax nga mën a perte loolu ñuy tuddee alxasaara kon ñaari mbir rek moo tënk wàllu finance soit nga jaare ko ci communisme wala nga jaare ko ci capitalisme mooy li ma wax nii léegi bénéfice wala perte maanaam ar-ribh wal xasaara loolu tax économiste bi wala kiy yaxanal ki jàpp ni moom àdduna bi wala dund gi économie bi ko war a tungoom dafa dafa war a ballaloo ci benn ci ñaari école yooyu ma tudd léegi nga xam ne école de pensée lañ surtout boo jëlee ci wàllu économie moom dafay gis ni alal daal mooy li lay jox teraanga wala mu jox la torox te torox tàngi repp wal xasaar bu dee lislaam nag am na sax ñoo xam ne dañ naan finance islamique amul finance moo am tout waaye lislaam daf ci am li ñuy tuddee ay éthique maanaam daf ci dolli ay axlaaq comme ni nga xam ne tëbb islaam yi amul ab tëbb rekk moo am waaye islam yi day ñëw jàngale ci am lu mu ci dolli am axlaaq yu mu ci dolli kiy faj war a ragal yàlla war a am objectif ci buy faj war a def bañ a def àdduna muy jubluwaayam loolu bu amee ñu ni kon tëbb la bu ñu dolli ay taalim islamiya wala ay axlaaq islamiya ndiki noonu kon boo jaaree ci fànn bu ne dañ naan amul benn fànn rek ci fànn yi ngank dund yi xataa ba ci siyaasa li naan lii siyaasa islamiya la wala tibb islami la wala iqtisaad la wala yu mel noonu dañ naan iqtisaad moo am tout court tibb moo am tout court nag mën nañ cee dolli ay axlaaq yu ci keneen dolliwul woon am na ñuy waxee ñuy waxe foofu waaye bu ñu bëggee spécifier wax lan mooy finance islamique ginnaaw bi ñu tënkee ni boo jaaree ci communisme walla nga jaar ci euh, capitalisme ar ribh xasaara rek moo ko tënk ginnaaw capital bi lislaam moom li ciy dolli mooy lu ñu xamul woon mooy aspect beneen wala beneen mbir mu wul ci ribh xasaara mooy li ñu tuddee tiyaaba tiyaaba mooy def dara ngir di ca séentu ak pay boo xam ni bokkul ak gi la bénéfice bi mën a bi nga mën a jëlee ci capital bi am na somu xaalis bu toll nangam dama ko investir ci domaine gis naa ci bi ma paree def na xayma naa ko am naa ci bénéfice bu toll nangam kon am naa rek wala li ma ci perte dafa toll nangam bu ma ko évaluer boole ceeb li ma ci war a évaluer lépp kon dama perte. l'islam nag jullit bi moom buy liggéey wala muy dugg ci économie ginnaaw bi mu amee capital daf naan am na leneen lu ci jubluwaat mooy jëmmi suñu borom bi tabaraka wa taala fay gëm cay am nga xam ni dootu xool ni nangam la finance cinquante milliards. waaye bi ma inventaire maanaam bi ma wàññee bi ma paree gis naa ni neuf milliards la am ma ni dama perte l'islam du xoolee loolu l'islam day xool est que def naa ci jéego yu sunu borom war a nangu que tool bi ma bay fii ci lekk am naa ci tuyaaba est-ce que saraxe gi ma ci saraxe am naa ci tuyaaba que azaka ma ci génnee am naa ci tuyaaba kon nag que fële di que nit ki di xoole fële la moom am na benn rek dox bu mu doxalee digganteem ak borom loolu benn la te ci biir l'islam itam dafa indi ci wàllu économie loo xam ne xamuñ ko woon moo di ni azaka da ko da ko def ci benn ci ponk yi nga xam ni ponk l'islam la muy xam ni juróomi ponk la yoo xam ne faaw nga matale ko sa diine mën a mat l'islam dugal ci azaka ci azaka di mel mbir mu bàyyi ko ci wàllu koom-koom kon l'islam négligé wul koom-koom muy économie far sax daf ko dugal ci instruction yi nga xam dafa wax ne jullit ñi dañ ko war a taxawee ñel ku ko mën nag maanaam sart lay doon ci ku ko mën mu doon ko taxawee asaka kon benn la ci jullit bi mu waru koo ñàkk a mën a joxe su fekkente ni charte yi mat na ci am leneen lu gën a yaatu asaka nga xam ni ki munta joxe asaka sax war na koo mën a joxe mooy li ñuy tuddee as muy saraxe am leneen lu ci tegwaat mooy li ñuy tuddee waqf am leneen lu ci tuddewaat nga xam ne mooy barab bi gën a yaatu muy at-tatawwu nit koo xam ne joxe na li ko war a joxe li mu war a joxe ci àqi suñu borom yépp ci alalam ba noppi walbatiku nag tatawwu tatawwu wa man tatawwa xayran fa huwa xayrun la maanaam génne naa dara ci sama alal ak yëpp mat na waaye lii nag maa coobare waat loolu la Seydina Ousmane doon def loolu la ñu bare bari ci jullit ñi nga xam ne doon jihaad ci seen alal di def niki noonu itam eh, li ñu tuddee tabarru xam nañ ko mooy am nañ xaaja tabax jàkka wala boo dañoo eh, financer ab projet buy tabax wàllu école wala éduquer ay nit wala gas ab teen nga ni jël naa sama alal nangam joxe naa ko tabarruan ngir projet islamique bi mën a taxaw aspect yooyu loolu ñu dolli ci économie amul benn système économique boo xam ci àdduna bi lu dul islam te bi ñu demee ba nga gis ni crise économique bi am na gis nañ ni su fekkonte ni dolli nañ ci li ñu tudd ay axlaq islamiyya muy éthique yi ñu tudd nii wala ñu tudd fi sax principe yi nga xam ne islam da koo jàngale ci wàllu économie gis nañ ni kon euh, iflas gi am muy crise bi am ci àdduna bi du waaye boo ko dellusee ci suñ biir ñun nga xam ni mën nañoo wax ni benn partie lañ ci biir jullit yi suñ borom tabaraka wa taala mën nañoo wax ni moo génneel sëriñ Touba ay taalibe ñu tudd ay murid wala wutal ko ab méthode su fekkee sax da nga naan wutal ko aw yoon ndegam valable la ñi nga xam ne dañoo gis ni Serigne bi woote wutoon aw yoon waaye ala kulli xaal dañu tuddee tariqal muridiyya judd na ci am na xam nañ mu assis bi xam nañ ñu itam ni am na ko topp. mooy li ñu tudde ay muridun suñu seetee ni ñuy dundee nag ñun di ay jullit dafa am leneen luñ ci dolliwaat nga xam ni mënuñu ko tudde ay axlaaq iradiya wala axlaaqul muridin ci wàllu iqtisaad waaye leneen lu am solo la luy duggaat ci biir l'islam mel ni daf koy mottali ndax li leneen li fi njëkkoon a jaar muy lu mel ni zakat lu mel ni sadaqa lu mel ni euh, al waqf bu ñu wax lu mel ni tasawwu sëriñ bi dafay indiwaat leneen lu am solo mooy ci tasawuf dañoo gis ni école soufiste yi fi jaar yépp ci àdduna bi li ñu bëggoon na yegg mooy li ñu tuddee yegg ci al jihaadul akbar mooy yar nit ki ba mujj dundam gépp nekk jihaad mooy moom ci boppam dafay seey ci bëgg-bëgg suñu borom dootul jàmm yàlla tabaraka wa ndax ni dafa bëgg a dem aljana wala muy jàmm yàlla wala muy tere bàyyi li ñu ko tere ndax ni dafa dafa ragal safara dafay jaamu yàlla ngir wajhi sunu borom rek moo ko tax di jaamu yàlla bëgg gu mu bëgg borom bi tabaraka wa ak xam ni moo ko bind ca moo am ci moom defal ak bàyyil mu jox ko boppam loolu rek ko tax di jaamu yàlla kooku faaleetul àjjana ak sawara bu ñu lay waxal ñu mel ne rabi'atul adawiyya lu mel noonu lañ lay indil ci ay jàngale ci dundam waaye nag li ngay seetlu mooy ku mel ni ñoom ñu mel ni tax mutasawwifun yu njëkk ñooñu ak zuhaad yu njëkk ñooñu loolu ñu doon dund dafa yam ci seen jëmm yi maanaam dañ koo caractériser ci seen jëmm yi mu nekk benn philosophie individuelle bu ñuy dund gëm-gëm bu nekk seen bopp waaye nag suñu dogalu dogalutoon ñu mën koo tas ci am mbooloo ñu mën koo def ab système bu nit ñi doxee ba jàpp ne war naa mën a nekk solution ci système yu bari yoo xam ni ñu ma ko waxee nii léegi nërmelu na lu mel noonu nag la Serigne Touba am ci wàllu tasawuf mooy la nit ñi doon jëmmal tam far yam ci seen jëmm yooyu ñu ci yàlla ba far bàyyi ko seenu ñu di ko jàngale ay xalaaj ak keneen ak keneen dem na ba am la ñuy tudde dootul gis ci kaw ni bi lenn lu dul moom sëriñ bi nag dafa fexee ñëw yóbbu ko ci benn relation li ñuy tudde euh, ufuqi bi xewaar ufuqi bi mooy digganteem ak ñi ko topp ak taalibe yi fexe koo def ci ñoom mu nekk ay ngëm-ngëm ak dund ñoom it ñu mën koo tasaare mu mën a wéy ci àdduna bi ba nit ñi mën koo jariñoo loolu mooy lan xam nga wax naa ne léegi ci wàllu finance am na ñu ni finance finance tout court ñëpp ko bokk finance islamique da nga ciy dolli zakat ak wax fag yu mel noonu buñ ne euh, euh, finance nag ci wàllu murid mooy lan ni ma gëmee nii jaamootuma yàlla ndax dem aljana bàyyeetuma tere yi ndax moytu safara ni la war a gëmee nii sama alal ji itam léegi amatuma ci lu ma naan lii suñu borom moo ko moom lii man maa ko moom alal ji léegi dama koy teg ci sama ginnaaw loxo ndigal moo ko fi bàyyi ndigal moo ko fi bàyyi mooy alal ji alalu sunu borom la joo xam ne daf ma cee wuutulu maanaam daf ma koo dénk ma war cee dund ni ko neexee moom borom bi tabaraka wa taala kon nag dëgg la dinaa génne àqil islam yi mooy dinaa génne azaka dinaa wàññi li mu war a doon alal ji fi mu toll nisab bi fi mu toll ma jox ci àq ñi nga xam ne ñoo ko moom muy fuqara yeek masakin yi ci jaarale ko fi mu war a jaar waaye bu jàllee nag bu weesoo damay teg alal jëpp ci la sunu borom tabaraka wa taala waxoon inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum maanaam yàlla dafa jënd ci jullit ñi seeni alal ak seeni ah, seeni seeni bakkan ak seeni alal mooy léegi kon alal ji li ma ci dese lépp sunu borom moo ko moom. ci cadre boobu nag ci la leneen di duggee muy li ñu tudde hadiya nga xam ni mën naa jaare ci buntu tatawwu ak ak ak tabarru ñu xam ko ci diine waaye sëriñ bi ñëw dundal ko ba tax nit ki jàpp na ne lépp lu mu yore tey bu ko sëriñ bi soxlaa wala lislaam soxla ko mën na ko jaaree ci buntu bu hadiya jox ko suñu boroom ndax gëm na ni moom ci boppam sax yàlla moo ko moom loolu nag dimension bu kawee la boo xam ne bala faa nit kee mën a yegg faaw mu traversé ay étapes yu wuute wuute mooy gëm gi ngay gëm ni da war a yaxanal ngir am dara faaw nga weesu ko da ngay gëm ni yaxanal gi nga yaxanal ngir am dara dootul sa bëgg-bëggu bopp dootul ay xaraïs moo la ci maanaam xobbu tamalluk ay xaraïs moo la ciy puus waaye dangay gëm ni léegi damay yaxanal ndax dama dama ci jaamu yàlla ci yaxanal yàlla moo ma wàcce ci kaw suuf may yaxanal ndax yaxanal bi ak jaamu yàlla lay doon beneen bi ci des mooy da ngaa gëm ni en tant que jullit da ngaa am rôle lu islaax mooy da ngaa war a islaax kaw suuf si kon war na maa yaxanale lu ma jëfandikoo ka wasiila laa raaya ngir mën a yëwéneen suuf si jàmmaarloog yàqkat yi ba jëfandikoo alal ma jëfandikoo alal bi ci des mooy da a gëm ni da ngaa war a yaxanal def ay effort bu fekkee jihaad ay effort rek lay tekki ngir dundal suuf si ndax suñu borom moo ñu jox suuf si ba pare wax ni dafa sàkku ci ñun ñu dundal ko loolu itam beneen la bu war a tax jullit bi di yaxanal wala muy def ay effort ngir am alal léegi nag boobu étape la benn mooy gëm ni naa def effort ngir yaxanal dara ci kaw suuf loolu mooy principe économique bi jiitu mooy li ma wax léegi te tënk ya ni ar ribh wal xasaara rek moo ko tënk am naa rasmal ma am ci am wala ma am ci xasaara beneen bi ci des mooy deuxième étape bi gëm naa ne l'islam daf maa sant ni su ma amee alal nisaab war na ci naa ko génne naa ko génne soo koy génne muy metti ci yow ba ñenn ñi sax li ñuy rënk lim baree baree bare bari duñ ci mën a génne àqi sunu borom yi ba sunu borom bi te waral kasaaj mooy ginnaaw bi tooxi doolu di ci dugg ñu ñàkk seen alal ndax bañ a génne àqi sunu borom am na ba léegi ni ma ko waxee xaraïs yooyu ak sa nooni biir yi muy nafs ak seytaane ak hawa yu mel noonu dañuy taxaw sa diggante nga matal àqi suñu borom yi ci li la suñu borom dénk muy alalam soo franchir étape boobu nag li nga ngay daal di dugg ci marxalatul fana bi ma waxoon léegi mooy léegi jeex naa ci biir bëgg-bëgg suñu borom sama alal lépp ak sama dund dama koy jël jox ko suñu borom tabaraka wa taala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi léegi man ci sama ni bopp amatuma lu may bëgg ak lu may bañ alal jii ma yore gëmatuma ci ni dama ci génne benn cër bu ma jox suñu boroom di ko joxal njabootam gi muy fora yi masaakin yi waaye gëm naa ni bëgg-bëggul islam moo ko fi bàyyi loolu du du lu bees ci diine mu tasawufu ni surtout Sëriñ Tuubaa bi mu ci yaree murid yi daf ko daf ko yeesal ndax la ma waxoon ni li Mustafa nawetu ma yu jaddidu Seydina Ousmane alayhi salaam euh, radiyallahu anhu xam ngeen naka la defoon ba alalam mujj na da koo def ci ginnaaw loxoom mooy saa bu yonent bi soxlaa wala la cause religieuse wala cause islamique islamique bi soxla rek daf ko daal di joxe tabarru li ëpp doole ci alalam. ba yonent bi sax yenn ci saxaaba yi moo leen doon wax naan déedéet du dagan nag ngay joxe lu ëpp sulus bi wala lu ëpp ñaari sulus wala lu ëpp ñetti sulus nga xam ne yonent bi moo leen mujj di limité waaye seen digganteeg li leen seen seen borom jox ñoom amatuñ ci fu ñuy yemale seen borom. dañ naan suñu boroom jëlal saa bu la soobee yaa ma ko dénk njaboot geeg alal jeeg yëpp yaa ma ko dénk saa boo bu ki yore sa kàddu muy ki fi xalifa bi bu doon ci ñun tam ba léegi mooy xalifa bi wala ki yore ndigal yi saa bu ko soxlaa dañ koy jël jariñoo ko ngir lislaam léegi nag est-ce bu jàllee ki ko joxe moom ba deseetul dara ki yoroon ay million wala ay milliards démb tey yorutu dara ndax dafay jàppe boroom ni boppam ni moom dafa ñàkk wala xasaara dugg na ko déedéet dafay gëm ni moom moo am rëq bi gën a mag ci arbaax yi mooy am na ngërëmul suñu borom bu ëllëgee loolu nag mooy investissement bi gën a mag loolu nag investissement biir la investissement ruux la rapport la ak euh, li ñuy tuddee contrat la diggante ki ñu bind muy créature bi ak ka ko bind muy créateur bi moo ko joxoon alal delloo na ko lépp moo ko joxoon dund delloo na ko lépp loolu nag lañu jàpp ne mooy capital bi gën a mag pour l'islam ñi nga xam ne nag dañuy xool maddi yu nii ñoom mënuñoo xam loolu moo tax fu ñu wax finance islamique léeg-léeg dafa am fu ñuy yem dañ naan ay éthique yu ci islam dolli solidarité la zakat la azaka la aumône la waaye foofu la ñuy yem mooy dañuy gis rek yi nga xam ne dañ ko institutionnaliser di ciy teg seen loxo di ko tudd yooyu mënees na koo jël ñun comme dañuy jàngale ci wàllu xam-xam ñu jariñoo ko waaye nag au delà de de ça maanaam soo weesoo loolu am na lu gën a xóot ci wàllu finance islamique loolu nag su amoon message buñ ciy tibbee ñun ci man koo jariñoo dañ naan suñ fukki dërëm yi nekk ci yi suñ ñaar fukki yi nekk suñ poos yi suñ ñetti doomi tàndarma yi nekk suñ poos yi suñ borom moo ko moom waratuñ ci am lu ñuy bëgg lu ñuy bañ nañu amee fanaa u ci gëm gi ñu ko gëm ci yar bi ñu yar ci wàllu tasawuf noonu lañu war a fexe itam ba suñu borom duñ séddoog moom lenn ci suñuy bëgg-bëgg nañ doon lépp jox ko su ko defee l'islam li mu soxla dana jag ca bu jagee suñu mbir dana jag loolu kon moo ëpp doole solidarité moo gën a yaatu solidarité moo gën a yaatu dimbalante ci ni ñu koy waxee ci wàllu finance islamique xaj na am na mbokk yu fi jot a jaar waxtaan ci wàllu woowu ci tom tomb boobu sëriñ sii bi ñu ma contacté dañ ni ma waxtaan ci lenn ci wàllu économie kon daal mu murit ni ko sëriñ bi jàngalee mooy fexe ba alal bi ñu delloo ko suñu borom ba baatoo suñu borom moo ko fii bàyyi loolu nag mooy tax bu ñu songee benn mashron ci mashari'a yi nga xam ne dañ koy faral di song moo xam dañuy defar ab hôpital wala dañuy defar ab tali wala dañuy defar juma wala dañuy defar ab morgue ni ko kenn ci mbokk yi fi jaar waxe léegi dañ koy daal di mën a daaneel dootuñu xaar ay banque di ñu financé waaye li ñu jox suñu borom ca nekk ci suñuy poste te amatuñ ci luñ séddoo moom mooy mooy mooy mooy suñu rasumaal mooy suñu capital. kon warees naa delluwaat foofu ndax xam ne doole ji ji yàlla jox suñ ko defee noonu rek. lu ñu bëgg danañ ko am te danañ mën a moytu nag di jox suñu bopp di ko gaaral keneen di ñaan dimbal ay politiciens yoo xam ne dañuy exploiter lu ëpp li ñuy jariñ mbokk yi nee nañ waxtu yi dafa xat lool foofu loolu rek lañu amoon lu ñuy tënk xaj na waxtu wi daf ñëw tënk ba li ñu waroon a leeral ci leen yenn tomb yi wóor amuñu amuñu jot jéglu ñëpp rek euh, di leen xaj na jox daje beneen yoon wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom nga ñu baaxee tey jii nii xam naa ne ñu delloo ko ak cant rek cant goo xamante ne am na tàmbali kay waaye amul yem waay ndax ci njaal bi waxoon naa leen ne leen du gan ci jataay ndax na nga di daaw mook ñun bokkoon jataay bi dañ jiit mu ñëwaat feeñal yéeneem yéen jooju na ko yàlla fayal kaw mooy damay jox kàddu gi nga xamante ne tamit ni ma ko waxee ñi ko jiitu moom tamit du gan ci jataay bi ndax ñëwoon na fi at yi ñu weesu même ci koor ren gii buñ fàttalikoo rek ci ay bis gi ñu weesu ñëwoon na fi bokk ñun jotaay tey jii mu ñëwaat fi fas yéene ànd ak ñun tëjtali kon nag loolu nekkul loo xamante ne lu tuut la ci ñun te ak jàpp ci liggéey rek mooy li nga xamante ne moo ko ci waaw xam naa ne kon bala ñu jox kàddu gi Serigne Fallou rek liñ doon wax léegi rek moom lañuy ñu ndax ñi ngi ci jaarule bi muy sëriñ alxaaji Fallou Ndiaye Cheikh Ndim ak sëriñ Yanko Badiane nii xaj na temps bi xat na ci ñoom trop waaye nag li muy gàtt gàtt xajal nañ ci lii nga xamante ne moom la mu assasul Wafa bi liggéey jóge ba Touba ñëw fii bokk ak ñu bi li muy gàtt gàtt yëkkati ay kàddu yoo xamante ne yaakaar naa ne ku fi ku nekk jariñu ko ci kon loolu lépp loo xamante lu tut la yàlla na leen yàlla fay tànk yi nga xamante ne moom lañ ci dikki ak tànk yi ndeloo yàlla na ko yàlla def ku nekk tànk jéggal bàkkaar tànk aw yiw kon li may def rek mooy damay jox kàddu gi Serigne Fallou Lo li nga xamante ne moom la ñu fës yéenee baaxee am solo nag du loo xamante ne kenn ku nekk ci ñun yaa ngi koy dund muy crise bi nga xamante ne moom la ñu am ci wàllu moral mën nañu wax ne bu ñu amee crise économique wala crise politique politique loolu lépp crise morale mooy li nga xamante ne moom ci la sababoo kon nag loolu mooy li nga xamante ne tey jii moom la ñu suñu fàll loo fas yéenee dikkal kon ñu ñaan yàlla rek mu mu fay ko gën jaaree ci fay ñu jox kàddu gi dina wax bi dañu tax mu bari. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasuli rahma muhammad ibni abdillah salala ala ruhi fi larwaxi wa ala jasadihi fi lajsaadi wa ala qalbihi fi lqulubi wa ala qabrihi fi lquburi mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu jataay bi du nuyu kilifa yi ci dëkk bi ak invité yi ak ñooñu nga xamee ni alxaaji Cheikh Ndiaye Ndindi ak sa ñanqub bajaan mi xam ne tase nañ ci ay jataay yu bari ba ci jaamiat sayfiya bi amoon ndaam di wax ni lii mooy sama ñaareelu visite ci dëkk bu tedd bi ci biir weeru koor bi ndax ñëwoon naa fi le premier bu ma juumul xanaa kay gàtt gim nar a gàtt lool moom a ci xaw a jaaxal te gis ay bunt yu bari yoo xamee ni ubbiku na te dafa mel ni buñ ci jéemul dara dana gën di yaatu di gën di yaatu te day yóbbu nit ña safaan ba loola tiital ma lool jàqloo ma lool xëy na ni ma ko yëge am na ñu ko yëgewul noona xëy na loolu mooy tax waaye le vingt et un ca weer wële ba léegi ñetti fan laa fanaanagul kër mbaari su ma doon joxe détails yi dana bari lool ci diggante ndakaaru Touba Daaru Muxti ñoom rek am yoo xam ne sax damay dem fanaan kër mbaari benn fan ñëwaat ñëwaat tuuba defaat fi ñaari fan dem ndakaaru wala yu ma xamul doy na waar lool waaye loolu xaju sama barkeelu ci bis bii bi ma leen santee ba noppi di sant bu baax Cheikh Mouhamadul Bachir sunu kilifa ñu dig ko ni ko danañu fi ñëw gannaaw korite gi ndax ndajam ko ki mi dañuy ubbi jumaa ja ren juróom-ñetti fan la ñu ngi leen ciy woo yéen ñëpp ci weeru octobre di wax ni dërs googu ñu wax te xam Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee dañu doyul dërs gi moom law na moom nit ñi jàng nañoo jàng bu doon yéey kayit dagal na sax ñu ne yéey nañ kayit bi waaye nag fi mu ne himma moo amul loolu mooy problème mooy problème mu yoonu murid wi bu doon aw yoon lañ ko mën a tudde mooy yeneen yi ñu fiy tudd yépp himma moo amatul muy li ñu tudde maalillaahi aw fillaahi xam ni jeexantal yi xam nañu li muy war a doon waaye damay bañ rek ñu ni ñëw na fi indeeti na affaire théologie rek jàll léeg-léeg damay damay yóbbu confrontation bi confrontation bi dama koy yóbbu ci seen niveau ñoo ñun et surtout comme murit ay jullit ay murit te génnul liimaan islam ihsaan li ci kanam ak li ñu toll nuñ mën a def waajal ko et surtout bu ñu xamul li ñuy tudde la compartimentalisation compartimentalisation dañ koy jëfandikoo toujours toujours ci Touba. te loolu am na élite boo xamee ni ñoom rek ñooy xam ni gaal gi riir ñi ci def ñëpp xamuñu dara ci lii ñu yàq ci lu baree baree baree bari ba taxawal fi ay mbir yoo xamee ni dafa daanaka mën naa leen ni ay xërëm la xërëm ci Touba yooyu ñu war koo waajal bu ko aw nit xamee ni ci duut baaraam ak naka lañuy mën a joxe ab taalibe ab maletu xaalis pour ni ko fexeel ba sunu ramz maasuni nekk ci tuubaa kon yoon wi li ngeen di wax sëñ Touba sëñ Touba moom am na ku ko mas a wax ni ko mel ni ku xamul ni nga mel ni kump ku umpale àdduna te xam ko lool mu ne xam gi ma ko xam moo tax ma ne ko yalax xam gi ma ko xam moo tax mu bàyyi. attaqué nañ diine ji crise morale bi am na crise économique bi am na crise politique bi am na yooyu yëpp ci réewu senegal mi ñu bokk am na waaye ña ko nas ñoom. ñoom ñi ngi veillé a chaque fois guddi ak bëccëg ñi ngi ci seeni pexe ñun nag ñu jëlul lenn loo xamee ni mooy liñ war a def dafa mel ni pour def ko pour bu loolu ñëwee ñu ne bokku ci liñ sëñ Tuubaa waxoon ijtanibu da'wata mbokk yi danaa ko tënkaat waxoon naa ko compartimentalisation mooy lan mooy dafa am ñoo xamee ni suñ sañoon Tuubaa lu mel ni ay bistro am fa pour ñuy naan sàngara làmb ji am fa yeneen yooyu yëpp nga xamee ni dëppoowul ak diine am fa bu ko defee danañu am ay mécanisme yu ñuy aw ba indi ko fa wala ba ci police bi ni mu na léegi daarul muuti jàmm rek a fi nekk ci tënk sàcc gi bëriwul rey nit gi bëriwul nga daal di ni nañ jëfandikoo la compartimentalisation compartimentalisation nañ ci ne deqet nit wala sàcc gi tasaaroo bu ko defee ñoom comme que dañ fee bëggoonu police wala leneen te loolu bu ñëwee itam dañuy bëgg a xam li nekk ci biir kër kilifa yi diine yi ñu daal ne fi deqi nit ñoo ko programme buñ loolu la ñuy problème réaction solution problème bi la ñuy créer réaction peuple bi mooy kaay leen walluñ bu ngeen nee walluñu ne kon bi ngeen doon bañ nañ ko fi indi. buñ ko fi indee nag agenda ba nga xamee ni moom lañ bëgg doxal pour xam secret yi mbóot yi ci biir yeneen ñu awale ko foofa loolu la ñu de problème réaction solution ñu jëfandikoo ko fi ci ci anam yu baree bare boobu benn waaye ci jamono ji ñu toll liñ waroon a gën a xam te umpule ko lool mooy loolu ñu naan cérémonie d'initiation yi ya cay xew ndax ñu mën a xam ëllëg dama ni que jot na ci yoonu murid wi nga xamee ni na sioniste téye Amérique yoonu murit waroon na ko téye ci mbaax Sénégal man na ko am na kàttan bi bu boobaa du xañ kenn dara mais waroon na ñoo xam ki ñuy fan ci Sénégal lan mooy pas-pasam bu dee ñoo d'accord ni moom pas-pas ba bu yàlla gërëmul la yore bañ ñu ko fal nañ la itam baax na mais waroon na ñoo xam lan mooy position ci mbirum góor jigéen lan mooy position ci mbirum violence lan lan mooy position ci mbirum criminalité lan mooy position ci mbirum avortement lan mooy position ci jigéen joo xam ne day yooyu yépp ñu xam loola même réew yi nga xamee ne du ñu réew yi jullit wala majorité ba du ñuy jullit dañ koy xam ci candidat boo xam moom lañ bëgg a teg cim réew loolu nag dañ koo deful ci tënk am na cérémonie d'initiation boo xam ne George Orwell moo ñu ko baaxee 1984 waaja dañ ko naan ndax buñ la faat loo bakkan ko mu ni waaw ndax buñ la buñ la sabooteloo sa économie bi réew ndax danga ko saboote nga ni waaw ndax buñ la rayloo woon ay junniy junni nit da nga ndax buñ fexe woon ba jigéen ñi jaay seen bopp buñ ñu woon dorog tasaaroo ci réew mi buñ fexe woon ba maladie bu mel ni bu sida ak ma ko traité ci sama kaset boobu nga ni waaw ñun la ndax buñ la faatloo woon sa bakkan da nga ko faat nga ni waaw mais yii yëpp boo demee fenn ci ruq cib temple wala fenn cib loge ñu wax loola ko ba nga wax yow naka ngay mën a nekk ci bu ko defee intérêt élite mondial boobu nga xamee ni tur wi ñu bari buñ koy bëgg a tudd ñoom nga fay nekkal waaye doo fa nekkal intérêt bi bu ko defee nag di yàq lu bare baree bari ci ñi fi nekk ñi nga xamee ni ñoom ñoo aar réew mi ndax wax naa ko démb ci waxtaan wi ma waxtaan ca lugo bu dul woon ñi jàng alxuraan te koy jëfe la halakatil ardu wa man alayha kon boobu point war nañ koo gën a xam beneen point bi nga xamee ne war naa cee bàyyi xel te bàyyi loo leen ci xel mooy li Adnan Badruddin Saïd doon dund Riyad bi mu mujjee xam te numéro téléphone am di 46 vingt 329 mais dugaluma code Riyad bi dugaluma code Arabie saoudite bi muy li ñu tuddee xadlu al masaayix wa du'aat wal ulama nañ faat sëriñ si nañ faat ñu mel ni fàlluloo nañ faat ñëpp kayfiya bi ngeen war a xam mën nañ koo def ci sa ñam wii ngay lekk mën nañ koo def ca la ngay naan. mën ngaa dem ci réew moo xam dañ naan dawla shaqiqa la jege fii lool mën na nekk ba ci buldaanul arabiyya yi waaye fekk ñu dominer réew mooma am na ci réew yoo xam ne sioniste yi ñoo ko dominer nga dem fa ñu ne la doot wala daboos dara boo ñëwaatee Sénégal du tax dootoo wérati mu faatu rek am na réew yoo xam ne mën naa la ne buñ beroon ma ne la réew mi boo fa demee di kilifa boo ñëwaatee doo wér mu kenn ba rek laa dindi waxin waaw léegi naka lañ mbokk yi am na ku mas di jaay lu ñuy tere ca Europe ñu fexe ba lampe bii xuuy ndeke yoo ci tënk service de renseignement yi wala ñi nga xam ne ñoo ko bëgg a jàpp ñoo ko xuuyal noonu ñu ñëw ci ni ko dañ la koy defaral ndeke bi ñu koy monter monter yàlla nañ ci caméra li muy jaay lépp li muy def ci njaaxu mu di dem ci ñoom directement après ñu jekk-jekk benn yoon fëgg rek ñëw yéeg yóbbu ba ci sa ventilateur bii surtout ñu ni la kaay dal ci hôtel tel noppalu fekk ña nga ca nam mi mbir kuutul placé nañ fa ay caméra yu ñu làq ak yeneen ak yeneen moo tax jamono ji ab sëriñ dafa war a yem ca fa ko sëñ Tuubaa yem loo ci wax waaye boo bëggee bokk ñoom seen teraje gi ñu ñu xamee man saaraka sultaana fi izzi dunya saarakahu fi zullil aaxir loola seen teraange ji seen tapis rouge yi seen cinq étoiles yi et hôtel yi ak yeneen nga bokk kook ñoom ëllëg nga bokk ak ñoom seen mbugal ga inna fi jahannama sijnan tasta'izu minhu jahannamu kulla yawmin sab'ina marratan a'addahu llahu lil qurra'i az-zahirina lil muluki bari na ci kat dégg naa am na ci koo xam ne ab imaam lañ koy woowe bañ leen joxe xaalis ba dégg naa dañ doon fecc daanaka mais ba julli timis jotee bi ñu nee julli timis dañi muxtaar mi dem na ba fajar loolu wala tasharu bi ayati samanan qalila daal di ñëw xam ni léegi lu gaayee wax rek ñoom ngay wax bi ci def muy point boo xamee ni bu am importance la bu capital la jigéen ak xaalis itam danañu ci awe pour faat la faat la mooy lan faat la ba dootoo waxati loo xam ne day aar diina ji da ngay rek waaye doo màcc doo màcc jigéen danañu ci éliminer ku ni ab sëriñ la ku bëgg jëm ca yàlla danañu ko éliminer ci jigéen wala xaalis ba nga xamee ni léegi mbëwkat ngay doon rek yooyu itam war nañ koo waajal bu baax a baax ONG yi mënoon naa la nit bii démb damay waxtaan ak koo xamee ni français la jàng ba ni ar mu ne ma ONG tel kilif kañ teg ca kaw léegi jëlee nañ ko ci diine islam yóbbu ko yéefar la léegi ndax mu ni position bañ ko jox duñ ko jox mukk ku jullit ONG yi ñu ngi ci réew mi ndax réew mi fi mu ne landi golo ku jóg daanul amul leadership de leader day am caractère leader day am courage leader day am dignité day am saraf leader du mel ni ñu ñu am ci jamono ji su dee osé naa de le jamono ji liñ am du leadership te moo tax bu tolloo fii nag la suyuxul mu rabbuna war a ñëwaat tegaat mbir mi ci yoon li fi nekk moom du tus ñi ngi lëmbe mbir mi yàq nañ koo yàq ba nga xamee ne xamoo fam toll léegi Touba ngeen baal ma ay kaw kaw daanaka ñoo ko ëpp damay expliquer li may wax ndax boo demee ba fonkatoo la sëñ Touba fonkoon xëyoo ca góntoo ca booy dundu tuubaa Touba itam ab kaw kaw ñoo bari ci démb dañoo jóge ci jaamiat sayfiya bi ma dem ci kër goo xamee ne xam naa leen bu baax ma dégg ñu naan diw comme li mu sew jigéen ju sew xam nga dañ koy bëgg a def mannequin mu daal ma diw de bu defoon mannequinat dana mën a indi xaalis bu bari ci kër gi buñ suturloo loolu mën a kina jigéen ju ñuy nag say cër di la doxloo ngay def nii di fàgg say tànk ma demaat ci beneen barab déggati lu mel noonu ak yu bari yu ñuy aaye Tuubaa yoo xamee ni tey ña nga ca tey fi mu ne foofa la mbir mi toll ak jigéen ngeen baal ma sëriñ si war nañ koo xam jigéen bu njëkk ñaari bën bën la nopp bi daan am mais léegi fukki bën bën lay am mu mel ni am mala fukki bën bën mais kon ana sëriñ si ak seenu bron neef wax ak ñoom attaqué wu ma kenn ndax lu mi ma sol Seex Habiballah mu suñ fàllu moo ma ko jox ak leneen lu ca boole ba noppi wax ma wax joo xam ne daf ma encouragé la premier avant muy ñëw fii la ma ko jox mu mi ma sol moo tax ma sol Habiballah ñoo jàngandoo kokki Seex Abdou Salaam loo diñ jàngal am na nañu jàmbaare lool góorgóorloo liggéeyu Sëñ Tuubaa moom ak darajaati Sëñ Tuubaa day gën di kawe rek mais kenn mënta yàqal Sëñ Tuubaa xanaa ka aw nit ñooy nekk ci càggante ba faatu ci ànd ak ñu càggan ñu dem sawar buñ ko tànnee kon maa ngi invité Wafa ak yeneen association yépp ñu xamee ni malgré conférence yu bari yi ah balee gars yi ñu dominé match bi que du un un wala wala deux deux fi mu ne ñoo dominé dominé kat njaboot gi yépp wisaaroon lépp yàqu ñuy xool kay naka lañ ci war a mën a génn nag mënta paase li sëñ bi tudd inlam moom dañ lay joxub xaalis ni la indi lu tegal ñu sunu mbon gi am na murit boo xam ne dañ ko soo bëggee ñu jox la xaalis bu bari te ñooy yore éditorialu sab sab sab rajo mu lànk bu ñu yore éditorial bi nag la leen neex nga koy teg ñooy nekk say gët nekk say tànk loolu yoon wi war koo waajal bu baax a baax a baax a baax Cheikh Ahmad Bamba de bari na lu mu daan wax lool kuunu ala alxaq mahma kallafakum al amr daana wax itam hada majlisu rahmaani rahim la majlisu seytaani rajim kon moom ittani bu daawata seytaani rajim lay wax kon bala nga naan dëxuus ci dara xoolal lu ca liimaan ak islaam ihsaan wax bu ca nekkee nga xam ni loolu daawatu rahmaani rahim la bu ca nekkul nga daw loolu mais tey dafa mel ni njaboot gi yëpp ñu ngi ci daawatu seytaani rajim kon war nañ cee def ay réflexion yu yaatoo yaatoo yaatu te loolu liggéey boo xamee ni la du am fàllu kese moo ca mën a nekk waaye ñu baree bari dañoo war a am équipe Hezbollah boo xamee ni défense bu dëgër lay am milieu de terrain bu dëgër attaque bu dëgër waaye itam dana am ab collège technique mooy entraîneur yi ñu nekk ci bitti di ñu xool ñoom it ñu jàmbaare lool gardien bu dëgër bu ko defee supporters yi itam mooy ñi ma ni ñi nga xamee ni mënuñoo jouer te d'accorduñ ca wala ñooñu itam nañu contribuer seen alal nañ ko jël mooy jihadu nafs wa jihadul maal rek laa bëgg a wax ñi mën a indi xam-xam nañ ko mën a indi ñi yore alal nañ ko indi ñu liggéey liggéey bi lii lu ci bari couvrir naa ko ci ci ci ab kaset ba noppi léegi leneen li nga xamee ni bëgg nañ koo yàqe suñu njaboot gi mooy tarxul muxaddiraat fi aswaaqi garbi ifriqiya dorog biñ mujj saisir ci dakaar bari na lool gàmbigee service de renseignement yu Angleterre lañ mujj indi lañ fa saisir ci dorog dafa ji yéeme bërki démb benn chinois ndax Chine fu ñu nekk danañu fa jaay dorog lu wér laay wax chinois lañ jàpp akub duwaañu ca Nigéria ak ñeneen quatre cent cinquante kilos de cocaïne cocaïne moom dorog bu diis gann la cocaïne ak crack ak héroïne yii dorog yu diis lañ léegi ñu ngi biir Afrique fees bi dell te liñ ci bëgg rek mooy fexe ba doroge jeunesse bii alaaji Cheikh Ndiaye nit tudd ba xamee duutuñu yittewoo diine islam te ku ko yittewul ba faatu dangay ngay daal di nekk ca waman yabtaxi xayra al islaami diinan falan yuqbala ga da nga cay dugg maa ngi tënk am na am na loo xamee ni dama bëgg télé yi jël ko bëgg télé yi jël ko lu gàtt la crise morale bi ci lay daaneele mi ngi ni dañ ni dialogue des dialogue ñoo ko waxoon ca monument de la renaissance dañ ni dialogue des statues ñu génnee tour Eiffel tour Eiffel bii ngeen di gis symbole maçonnique David Icke di gëstukat londonien nee na symbole maçonnique gënu koo rëy ca France la nekk kii yaakaar naa Égypte la nekk ba ma fa nekk étudiant laa ko jëloon mooy arc de fii bii rek bii xam ni boo jógee man sama yaay bi mu faatoo rahmatullah alayha biñ koy indi Touba dama ni chauffeur bi comme que am naa ci ndigal bul aw ci mburum lu mi mooy mooy lii ñu def fii rek bala ngay duggutu lii gaayee ko fi def moom it symbole maçonnique la statue de la liberté bi ngay gis New York franc-maçon yu France ñoo kontaan ci France franc-maçon yu Amérique ba décorer leen loola mooy li tax mu nekk fa def franc-maçon yu France ñoo kontaan ci xisbu seytaan ba nekk ca amerig ba ba décoré leen ñu ni dialogue monument bi itam symbole ci symbole yi franc yi gën a rëy ngeen baal ma maa ngi daane anamu directeur de cabinet Massamba Mbuub la walla Papa Samba Mbuub dafa wax ni sëriñ su bari dama leen di dénoncer marabu yu bari ndax dañuy exploiter nit ñi di leen yalwaanloo di lekk lañu leen yalwaanloo ma ni ko li nga wax du dëgg ñun li ñuy dénoncé mooy autorité yi nga xamee ne dañuy sàcc xaalisu réew mi wala nekk ci ay corruption yu rëy rëy ñun lool la ñuy dénoncé waaye sëriñ si yalwaanuñu lu kenn di ko exploité mi ngi nii ñoom buñ noppee ñoom dañoo war a nopp ndax mbon bu nekk am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci biir am na ñoo ci xam ne seen dossier dama koo xam A ba Z te ñun islam moo ñu mayu rek sëñ Tuubaa dañu talabul talabul ilmi ma'al amali wal adabi waaye ñoom ñu ñu amul yenn teggin lañu wala yenn sutura lu leen neex ñu wax ana sëriñ sa yalwaan loo taalibe yi di leen exploiter moo tax mu ni c'est de la mafia que d'exploiter les talibés ma ni ko ñun wu ñu talibé mais c'est de la mafia également que de voler les deniers publics mooy sàcc xaalisu réew mi loolu c'est de la mafia corruption bi ci réew mi mbon gi tasaaroo ci réew mi moom mafia léegi lii daaray kokki ji niñ ko def nii waroon nañu itam journaliste yu jàmbaare yi ak photographe yi ñu fexe ba daara yi ci daaru musti yépp bu ci nekk ñu dem toog ak sëriñ ba xam nombre ba fa nekk xam nañ koy liggéey yooyu def ko ci ay photo xam ni képp ku bëgg a yóbbu sa sa sa taalibe fenn nga xam fa nga ko yóbbu maa ngi tëj bi may daaneele mooy dafa am ku ma woo Dakar ni ma sëriñ si de boo amatee kàddu baya woo nga wax ak ñoom ndax maa ngi ci biir ONG yi moo tax mënuma laa wax sa tur waaye dañu ngi waajal loo xam ne dañuy waaj ay góor jigéen la ñuy former ba noppi centré leen ci biir daara ji ëllëg ñu ni oustaz baa ma tëdde bu ko defee xam nga lu ñuy def dañuy am ci far dañuy am ci hôpitaux yi seenu nit montage ba dañuy fexe ba muy seenu ñooñ bu ko defee ñu ne waaw nañ xool dereti sëriñ bi ak dereti kii ni dem koo tëdde ñu laxbat ko bu ko defee daal ni yaa ko mën nañ la jaa tëddi vingt ans sax loolu itam il faut ñu waajal yu baree bari la yoo xam ne dañ ko léeg-léeg nag dañ naan rek sawmu zakat nangam nangam daal di tal tooge toog ñu aw di yàq rek man de buñ ma joxee opportunité wala trois heures de temps danaa toog nii di leen leeralal benn par benn yi nga xamee nii yépp mooy seen makaayid yi makaayidu iblis moom dañ koo war a xam bu baax daw ko dawloo ko njaboot gi jegewut a jeex kon daal lii mënta amub daaneel te pourtant meew mi ma doon préparé mu concentré la ba nga xamee ne su gënoon a concentré du mën a génn ci pot bi ndax loolu laa ko waxoon maanaam yolomaluma ko mënta yolom dama koo concentré concentré ba mënatu concentré waaye suñ sañoon nag ci yeneen forum ñu man koo yolomal ba ñëpp man cee naan ci waxin kon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ab tàngulu rek la woon nag ab tàngulu rek la woon. Fallou ci tàngalu bu am solo bu nga xamante ne moom moo ñu indil xamaa ne insha allah moom liñ ci am doyut xaaju la doy sax waaye nag insha allah liñ naan bu yoon jeexul waaxu suñu jeex loolu moo ci nekk te comme yaa ngi fi ci tool bi ngay bay ñun tamit ci tool bi lañu yëngatu insha allah du ñàkk insha allah ñu dana la fi ci raay bi kon ginnaaw li def ci waxtu bi def xaw a gàtt damay jox Serigne Khadim Mbacké rek mu tënk ci lu aju ci loo xamante ne moo aju ci muassasatul Wafa bi huququl iman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخديمه وأمتي أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi fi teew ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci sa tur ak ci sa sant di leen nuyu nag ci turu kuréel gi di muassasatul wafaa'i bi xuquqil imaan kàddu yi ñu ngi ci jiital di sant yàlla sunu boroom sunu borom subhaanahu wa ta'ala moom mi nga xam ne moo nu baaxee ñu taxawee liggéey bu am solo bii ba tey jii ñu di ko jeexal. kon nag yàlla suñu boroom noo ngi lay sant bu baax ci tawféex ji nga ñu defal ci ñu doon taxawee waxtaan yu mel nii ba di ko jeexal tey ji di la ñaan yow suñu borom itam nga nangal nu lépp loo xam ne def nañ ko ci te dencal nu ko fu yàq eggul te tawféex xalaat nu ci yeneen jëf yu baax yu bare bare fekk noo ngi fi nekk di sant bu baax sunu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci sunu kanam di ci jiital boroom dëkk bi muy Serigne Cheikh Khady sant nañ ko bu baax ci taxawaayam ak taxawu gi nga xam ne taxawu na ko kuréel gi ak jàppale gi nga xam ne mu ngi nu koy jàppale ci duñu soññ di ànd ak ñun lépp noo ngi koy sant di ñaan yàlla yàggal ko fi ba li mu yéene ci liggéeyal boroom daaru lépp mu àggale ko di sant yeneen kilifa yu baax yi ci des yépp ndax kenn ku ci ne Eh, taxaw na ci liggéey bi taxawaay bu am solo ñuy sant waxtaankat yi nga xam ne ñoo fi jaar yépp ba koor gi tàmbalee ba léegi ñoo ngi leen di sant ci waxtaan wi ni ñu ko defee ak cawarte gi nga xam ne moom lañ ci am di fàttaliku itam mboolem waxtaankat yi nga xam ne ñoo fi mas a jaar ci yeneen at yi jiitu ñoom itam ñoo ngi leen di fàttaliku di leen sant bu baax di sant suñ gan yu tedd yi nga xam ne ñoo fi ñëw di ay kilifa yu bari bàyyi ko Touba ak ñu bàyyi ko feneen ngir fekk ci bis bu mujj bi ñoo ngi leen di sant di sant mbooloo mi fi teew di déglu waxtaan wi yépp te ñoom ñoo fi daan teew bis bu set ndax képp kuy wax faw nga bëgg koo jàkkaar lool di wax ak moom kon ñoom ñi nga xam ne ñoo daan teew waxtaan wi ñoo ngi leen di sant di ñaan yàlla defal leen defal nu lépp luñ ci dégg ñu jariñoo ko ñi nga xam ne ñooy déglu waxtaan wi itam fu ñu mën a nekk ci rajo yeeg télé yépp déglukat yi ñoo ngi leen di sant bu baax ndax waxtaan yi daanaka li ëpp ci nit ñi dañu naan déglu nañu ko di sant rajo yi nga xam ne ñoo ko doon jàllale diggante Touba ak Darou Moukhty rajo yi fi nekk yépp ñu ngi doon jàllale waxtaan yi di sant tele yi rawati télé wu Touba TV ñi koy sant di sant site internet yi itam di sant bu baax nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kuréelu Al Wafa di di ci liggéey ndax ñoom lépp ñoom la ñoo ngi leen di sant ci seen coono ak seen farlu ndax lépp lu ci yéeme ba nit ñi di ko yéem rek gannaaw tawfiq suñu borom ay coono yu bare bari la yoo xam ne ñoom ñoo ko doon def te kenn gisu leen tey jii la tëj waaye seen liggéey du yem tey jii am na ci ñoo xamee ne ni dañuy wéy di liggéey daanaka manees naa wax ne baat mi dem kon ñoo ngi leen di sant ñoom ñëpp naa ko bañ a teqantal waaye mënumaa ñàkk tudd lu mel ne laj na bi nga xam ne mooy laj na saqaafiya nga xam ne ñooy toppatoo waxtaan yi ñoom seen liggéey daanaka ci weeru rajab lañ ko tàmbale woon ba léegi ci seen biir am na ay banqaas yu bari lu mel ne ñiy gëstu laaj yi laj na fiqhiya ñoo ñëpp ñoo ngi leen di sant di sant laj na tanzim mooy ñi yor organisation nga xam ne ñoom itam ci suba la ñuy xëy si ci jàkka ji ba nit ñi doge laj na technique ñoo ngi leen sant ñoom itam nga xam ne am nay jamono dañ daan fanaan fii ci jumaa ji ngir waxtaan yi yëpp ñu di ko monter ak di ko jàllale laj na xasaayit bis bu set danañ ñëw fii def ay kuréel loolu tamit ñu bari duñ ko fekkee laa danay jiit waxtaan ñoom itam ñu ngi leen di sant al lajna al i'lamiya moom itam ñoom mbooleem waxtaan yi ngeen di dégg ci rajo yi bis set ñoo leen di yóbbul cassette yi di dem ci ñoom di jokkoo ñoom ba fépp fu waay nekk mën a dégg waxtaan yi ñoom itam kon ñoo ngi leen di sant kon ñu ngi sant mbooleem ku nekk ci biir kuréelu alwafa rek bàyyiwuñu kenn bu fekkee fàtte naa kenn tamit sant nañu ñëpp di leeral na itam kuréel gi jubluwaayam lenn rek la mooy liggéeyal sëriñ bi ci tasaare xam-xam loolu bi ñu koy sos mooy jubluwaay bi nga xam ne mooy jubluwaayu kuréel leneen li ngeen ci gis itam ak lu mën di doon fu mën a àgg ñu ngi ko amee ci kaw diisoo ak waxtaan ak di sottante suñuy xalaat ci suñu biir loolu tamit maa ngi koy wax ngir képp koo xam ne eh, bëgg nga roy liggéey bi nga xam ne foofu rek lañ jaar jaaruñu feneen ndax sant nañ yàlla bu baax dégg nañ Eh, liggéey bi ñeneen ñu bari ñoo xam ne ñoom itam ñu ngi koy taxawee kon ñoom itam eh, noo ngi am yaakaar ci ne eh, yàlla danañu ci fay ci seen liggéey yooyee tuyaaba joo xam ne dana agsi ñun waaye li nga xam ne noonu lañ doon doxee ci wàll yépp mooy diisoo ak sottante ay xalaat ak lépp lu ñuy def rek ñu àndandoo ko loolu ci wàll yépp bu dee ci wàllu alal ji ñu bari dañ koy faral di laaj loolu tamit weesuwut diisoo nan la ñuy def ba am li ñu bëgg ak nan la ñuy def ba am ak fan lañ koy wutee ak nan lañu koy amee loolu jamono yu nekk dañ ciy diisoo moo tax lii lépp ñu mën koo def bu dee ci wàllu technique beeg organisation ak yépp fenn fu ci ne boo fa demee la nga xam ne moo indi lii lépp daal mooy diisoo ci ni ma ko mën a waxee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kon boog wax naa waaw ñoo ngi sant rajo yi ak site internet yi ñoom itam seen taxawaay rafet na lool.